أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا inna alladina amanu wa amilu salihati inna la nudii'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dahab wa yalbasuuna thiyaaban xuduran min سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayyidil awwaliina wal aaxiriina sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiina wa imaami siddiqiina mawlaanaa abil abbaasi ahmad tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa aali tariiqatihil faa'iziina raabihiina ammaa ba'du. Ginnaaw bi ñu sant Yàlla, julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñi ngi doon gis ci sahih imam amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci kitabul ilm ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci babul ghadab fil maw'iza wa wa ta'lim buntu uh, ma babul ghadab fil maw'izati wa ta'lim idha ra'a ma yakrah buntu uh, mer ci waaraate ak ci jàngale su fekkente ne imam bi dafa gis maanaam ki di jàngale dafa gis loo xamante ne daf koo sib zon nañ ci xadis bi nga xam ne mooy xadis sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu muy al-Badri bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku ko ku ko man day xawuma man di fekkee julli ngir diw sàngam ndax dafa imam bi ñuy jiite moom dafay guddal mu ne mosuma gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mer mer bu gën a tar googu la mer ci bi nga xam ne moom la mer bis booba mu daal di wax ay yéen nit ñi innakum munaffiruuna fa man salla binnaasi fal yuxaffif fa inna minkum minhumul mariida wad-da'iifa wa dhal haaja mu ne ay yéen nit ñi bu fekkente ne yéen da ngeen di dàq nit bu fekkente ne dafa am kenn ci kuy jiite nit ñi ci yéen ci julli nay woyofal ndax dafa am ci yéen ñoo xamante ne dañoo feebar am ci yéen ñoo xam ne dañoo néew doole waaye am na tam ci yéen ñoo xamante ne dañuy boroomi xaajo lañ gisoon nañ ci tamit hadith sayyidina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne moom mooy uniforme yi ba bam ko laajee mbiru maanaam ci hadith boobu nga xam ne laaj na ko ñetti mbir waaye ba mu ko laajee mbiru gëléem moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee ndax gis nañu ndax xam nañu lu merci comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci suñu jotaay bii weesu mooy ne arab yi xam nañu mbirum gëléem xam nañ ni gëléem moom moom bu bu du réer noonu rek maanaam boo ko jëlul moom du réer moo ndax mën naa défendre boppam waaye kon loolu jarul laaj loo xamante ne dafa évident maanaam loolu mooy am na yenn évidence yu yenn évidence yi maanaam boo ko laajee maanaam dafay jaadu ci jàngalekat bi mu met maanaam ngir wane wala boog mu jàjj la ngir wane ne loolu jaaduwul parce que dafa am yenn évidence yi voilà kom kom comme comme masalan ku ku kuy laajte euh, ndax ndax ndax ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañ wala ñun ñëpp yàllaa ñu bind loolu évidence la boo xamante ne kenn waru koo laaj waa ak yu mel noonu daal maanaam wala boog ñuy tudd yeneen ci bi sallallahu alayhi wa nga naan ndax mu moo gën ci ñi yàlla bind yëpp wala moo gën ci nit ñi maanaam loolu ay évidence la yoo xamante ne kenn waru koo wala boog ndax julli farata la waaw maanaam ñu ne lañ lañ léegi nañ laaj ubbi nañ laaj yi nga ñëw daal dama laaj ndax ndax julli farata loolu masala day tax da loolu day jara mex te bi même bu ci nit ki merul tamit mu jàjj waaji ba mu xam ne loolu maanaam bu mu yàq taawu nit ñi en fait mm-hmm. waaw naka noonu gisoon nañ ci li nga xam ne mooy hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa am ñu doon laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu tamit yeneen xeet la buy tax yenente bi mer sallallahu alayhi wasallam mooy ñu koy laaj kuy sama baay maanaam mu ñëw ne ko man dama am lu mu ne leen laaj leen loo leen bëgg laaj nga ñëw daal ne ko man dama amoon lu may laaj dinañ ko lan la mu ne kuy sama xam nga loolu xeetu laaj la yoo xamante ne benn amul njariñ parce que njariñ juddoowu ci ñaareel bi ci def moom mooy mën naa nekk xeetu laaju bi nga maanaam ci ñaari côté yëpp benn bi ci baax beneen bi beneen bi nga xamante ne moom mooy buntu bi ñu gisoon mooy buntu man ba baabu man baraka ala rukbatayhi inda al imaam awil muhaddis mm-hmm. maanaam buntu ki nga xamante ne dafa goor ñaari wóomam yi foofu imaam bi ak ki nga xamante ne moom mooy borom xam-xamu hadis bi mm-hmm. ak ki nga xamante ne moom mooy jàngale comme ni nga xam ne moom la sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu nettali ci hadis boobu ba tey. ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu leen laaj leen ma ba gaa yi commencé koo laaj ku nekk nan ko kuy sama baay kenn nan ko kuy sama baay mu mer nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu moom moo góor ci kanamam maanaam ne ko ñun kat gëm radina billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan daal da wax dalal xelu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam wax jooju day taxaw taxawaayu ne gaa yi comprendre ruñu waaye nag bul ñu alak bul bul bul ñu mere ndax sag mer ak alkande lay doon ci ñun mu daal ni ko yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñun di gërëm nañu buur yàlla mu nekk suñu borom gërëm nañu l'islam mu nekk suñu diine te gërëm nañ seen sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk suñu yenente loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal maanaam daal di noppi beneen bunt bi nga xamante ni gisoon nañ ko mooy baabu man aadal hadisa salaatan li yufhama anhu mooy buntu ki nga xamante ne moom mooy wax Euh, baamuwaat li nga xam ne moom mooy xadis bi muy nettal wala wax gi muy wax mu baamu ko ñetti yoon su dee dafay waxtaanee ndax day waxtaan ak nit ñi lu jëm ci wàllu xam-xam mu leen mu wax ko ñetti yoon wala boobu lu ëpp ngir nit ñi mën a xam li muy wax lan la maa ngir nit ñi mën koo comprendre insha allahu taala dinañu ñëw ci beneen bi nga xamante ne moom mooy wax rek maanaam nit ki tamit di laajte ki nga xam ne xamul tamit muy laaj ba mbir mi leer ci bopp bi loolu itam dinañ ci ñëw insha allahu taala loolu gis nañ ci ay xadis yoo xamante ne yenn yi daf koo daf koo indi mu nekk maanaam mu'allaqa yenn yi daf ko indi benn muy xadis sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam daf ko indi mu nekk loo xamante ne dafay daf koo jokkale mu nekk loo xam ne dana yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su daan waxtaan ak nit ñi daf ko daan baa mu ñetti yoon waaye saa yoo xamante ne mu niki noonu su su da mbéxe ñu comprendre maanaam ba keroog ñuy dégg ñuy comprendre lim mu bëgg a wax waaye tamit su ñëwee di nuyoo tamit day nuyoo ñetti yoon maanaam loolu mooy su dugg suy ñëw ci kër gi day sone masalan ñetti yoon bu dee suñ jamono ji la ci ak suñu kii waaye sinon day taxaw nuyoo ci buntu kër gi ñetti yoon bu ñu ko wuyoo mu mu dugg bu fekkente ne wuy wuñ ko mu dem loolu tamit mm, gisoon nañ ko gis nañ ko ne ñaari xadis yooyu ñaari xadis la ko indi ci ay riwaayaat yu wuute bu sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu ni ki noonu indi na ko ci xadis sayyidina abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ñeenante bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la doon wax nit ñi di leen wax naan waylun lil aqaabi minan naar bi nga xamante ne dañ doon jàpp te jàpp la nañ ko doon defe baaxutoon mu wax ca kaw a kaw yëg ci kàddoom ca kaw ngir nit ñi dégg ko mu wax ñetti yoon li nga xamante ne ñaari yoon wala ñetti yoon ngir ñu mën a xam li nga xamante ne moom lay wax borom gisoon nañ tamit baabu taalumi taalimi rajuli amatahu wa ahla buntu ni ki nit ki ni nga xamante ne noonu la waree góor maanaam nit ki di jàngal bu jaamam bu jigéen ak soxnaam mhm. ni ki noonu maanaam moom mooy fekkente ne dafa am tamit ñoo xamante ne dañoo nekk ci ronam mhm. ak kilifteefam jàngal bi nga xam ne moom la leen war di jàngal moom maanaam ni noonu noonu lay jàngalee soxnaam noonu la tamit la war a yittewoo ci jàngu doomam yi ak képp koo xamante ne daf ko yilif gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na ñett am na ñu ñaari fay fa yàlla kenn ki moom mooy nga xamante ne dafa bokkoon ci waa ahlul kitab gëm yenentaam alayhi salatu wassalam ba no noppi bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee mu daal di koy gëm ak jaam bi nga xamante ne dañ koo moom waaye nag muy joox muy jooxe àqu ki nga xamante ne moom mooy moo ko moom mooy àqu yàlla waaye tamit jooxe àqu ki nga xamante ne moom moo ko moom mooy iza adda haqqa allahi wa haqqa mawalihi maanaam bu jooxee àqu yàlla waaye tamit jooxe tamit àqu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom bu boobaa loolu tamit salarié bi day dugg ci loolu maanaam bu fekkente ne dafa def xaq dafa def li nga xamante ne moom mooy li ko war ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala waaye la ko war tamit ci diggéen ci digganteem ak patron bi nga xamante ne moom moo ko yilif maanaam mu dox na mu dox digganteem mu dox seen na na la ko war seen diggante loolu tamit day duggu maanaam yu bari dañ ciy dugg lu demee ne euh, xale bi nga xam ne moom moo nekk ci ronu waajuram yi tamit loolu daf ciy daal di dugg niki noonu ki nga xamante ne dafa nekk ci euh, maanaam nekk ci ronu nguur tamit loolu daf ciy daal di dugg maanaam mu nekk koo xamante ne day ànd day respecté mi nga xamante ne moom la ko borom bi subhaanahu wa ta'aala teg waaye tamit li nga xam ne moom mooy règle yi di dox ci dëkk bi mu dëkk tamit maanaam muy muy muy respecté tamit règle yooyu ci lu génnul ci li nga xamante ne moom la ko yàlla digal maanaam yooyu tamit yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne mu yooyu képp ku koy sàmmoonteel yow di am ñaari fay maanaam am na tamit ki nga xamante ne am dafa am ab jaam bu nekk ci moom mu yar ko rafetal li nga xamante ne noonu la ko yare mu xamal ko jàngal ko rafetal li nga xamante ne noonu la ko jàngale gannaaw ko mu daal di koy goreel ba pare jël ko soxna loolu tamit kooku tamit dina am ñaari fay Ah, gisoon nañ tamit baabu azatul imam an-nisaa wa ta'limihinna moom mooy bi ñu mujjee gis mooy buntu waar gi nga xamante ne moom la imam bi di waar jigéen ñi ak xamal gi nga xamante ne moom la leen di xamal gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la wax na ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko xamee ceeb bi dafa génn wa jàngal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi bi mu jàngalee jigéen ñi ba noppi mu non bi mu bi mu bi mu waaraate ba noppi mu daal di génn dem jàngal jigéen ñi ba mu leen waxee ba mu waxee ak jigéen ñi nag mooy dina leen leen mooy mooy xadis boobu romboon na mm-hmm. maanaam bëri leen loo leen di wax as boo leen di jéggalu yàlla astaghfirullah waaye tam na ngeen bëri loo leen di saraxe ndax man damaa gis ne yéen yéen a ëpp waa safara bu ñu ko laajee lu tax mu ne ah parce que yéen da ngeen di weddi ñu ne ko ah ñun weddi dañuy weddi yàlla mu ne ko déedéet waaye dangeen di weddi dëkkaale gu rafet maanaam boo leen seen borom kër de dëkkoon adduna maanaam durant adduna li ngeen dund yëpp lu baax rek ngeen gis ci moom boo leen gisee ci moom benn yoon kese kese kese loo xamante ne neexu leen nga ne moom musuma defal lu baax abadan loolu nag xeetu euh, xeetu maanaam ñàkk Euh, ñàkk reconnaissance la maanaam loolu tamit gisoon nañ ni euh, ci biñ ci tollee ci kitaabul iman mooy ne loolu day lépp képp koo xamante ne dafa ñàkk reconnaissance rek day dugg ci biir loolu mm-hmm. maanaam ak mooy bu dee nit ki dafa ñàkk reconnaissance ak ay waajuram wala mu ra ñàkk reconnaissance ak nguur gi mu nekk parce que loolu tam dafa am mm-hmm. wala mu ñàkk reconnaissance ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay maanaam ñoom ñooy ay kilifaam de manière général wala mu ñàkk reconnaissance diggante moom ak ay àndandoowam ak yooyu yëpp def ci daal di duggaale maanaam xeetu ñàkk reconnaissance yëpp day daal di duggaale ci bàkkaar boobu noonu ndax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ne bàkkaar bi li ngeen di jigéen moo tax mu garaaw déedéet maanaam li le fait que bàkkaar bi ci jëmmi boppam ci la gravité bi nekk mooy ñàkk reconnaissance boobu ci la bàkkaar bi nekk fii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah, def ci am ñoo xamante ne dañuy am gaaral imam al-Bukhari rahimahullahu taala ngir ne am na xadis boo xamante ne moom moo gënoon a yey ci mu indi ko fii mooy xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu taala anhu ndax boobu daf ci gën a indi wax joo xamante ne moom moo gën a leer ci ne maanaam dafa beral jigéen ñi euh, euh, daf leen a beral jotaay pour waxtaan ak ñoom te moom mooy ci même xadis bi la mooy bi nga xamante ne moom la wax ne inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaama fa bada'a bis-salaati thumma xataba an-naasa euh, ba'dun fa lamma faraga nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam nazala fa ata nisaa fa zakarahunna mooy xadis boobu insha allahu taala dinañ ko gis maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne dafa tàmbali woon julli maanaam dafa tàmbali julli ju bisu te ginnaaw ba nag mu daal di xutbal nit ñi waaye ginnaaw bi nga xamante ne xutbal na leen ba ba noppi mu daal di génn dem ci jigéen ñi mu daal di dem ngir waxtaan ak ñoom maanaam daal di leen di fàttali maanaam buntu boobu loolu indi woon ko ci bunt bi maanaam amaan na moo gënoon a yelloo que imaam al-Bukhari hadith bi nga xamante ne fii noonu la indi indee ndax rek dafa ne euh, an rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaraja dafa génn wa ma'ahu fekk mi ngi ànd ak moom Bilaalun Bilaal fa zanna mu njort annahu nekk moom lam yusmi' ne jigéen ñi dégguñu woon waaye fa wa'azahunna mu digal leen wa amarahunna bi sadaqa mu digal mu wa fa wa'azahunna mu waar leen wa amarahunna te mu digal leen bi sadaqati ci saraxe maanaam fii amul ci baat bi luy tegtale ne maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf leen koo beral waaye nag li nga xamante ne moom mooy euh, li nga li euh, ku mel ne al-Kirmani rahimahullah euh, al-Kirmani dafa def sharh ci sahih imam al-Bukhari rahimahullah am ci ñi ci njëkk a def ginnaaw ñoom Ibn Battal rahmatullah alayhi waaye al-Kirmani dafa am benn problème bu mu am bokk na ci mooy benn dafa xaw a tàng maanaam mooy su d'accordul ak imam al-Bukhari rahimahullah ci ay wax maanaam da ngay gis daf koy waxee waxin woo xamante ne c'est comme si imam al-Bukhari ak ndongo la boo xam ne euh, mu tekki bariwul loolu déjà benn problème la ñaareel bi ci def moom mooy ne dafay. al-Kirmaani day juum ci lu bare bari ci taaliq ci yi muy wax maanaam naan euh, masalan euh, taaliq bi xëy na lii xëy na la alors que parfois comme niñ koy gisee imam al-Bukhari fekk na xadis boobu indi na jëm ci xadis bi feneen maanaam ak yu ak yu mel noonu euh, comme téere bi dafa rëy en fait loolu mooy tax muy du du mën a doon du mën a retrouver par la wax ñi nekk ci feneen fekk yëggu fa ci sharab bi maanaam loolu moom mooy nekk problème am waaye euh, foofu nag la ñenn borom xam-xam yi ñenn ñi rahmatullah alayhim dañ koo tontul maanaam ci ñaari bunt bu njëkk bi moom mooy dañuy wax ne euh, le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne fa zan maanaam hadith bi daan ne fa zanna annahu lam yusmi' fa wa'azahun na maanaam dafa njortoon ne gu ñu woon moo tax mu waar leen maanaam ci la ñuy xamee ni maanaam objectif bi am na mooy ne beral na leen waaraate te loolu rek moo amoon sol mm-hmm. loolu benn la. waaye ñaareel bi moom mooy ne imam al-Bukhari mooy doxalee noonu léeg-léeg maanaam day jël benn xadis fekk am na xadis yu bari yoo xamante ne amaan na yooyu ñu gënoon a yelloo ñu nekk foofu waaye moom moo bëgg loolu moom moo bëgg indi benn xadis indi ko foo xamante ne euh, yow boo xoolee xadis bi nii danga naan non xëy na war na am yeneen i version wala xëy na war na am yeneen i shawahid yeneen i xadis yu moom yu nekk feneen ngir nga dem seet gëstu ko bu ko defee nga mën koo gis maanaam njariñ googu ne dafa bëgg taalibe yi di dem di liññitu di di gën di xool di gën di wër di gën di seetantal di ba pare di di ñëwal seen xel maanaam ni ñuy analyser muy gën di pertinent loolu moom imam al-Bukhari rahimahullah loolu lay bëgg ci mbir mi looloo tax muy bind muy indee noonu ndax léeg-léeg da ngay gis euh, dana rubba mu aw aw aw amin sami'a maanaam nga dégg par exemple nga gis ne téere bi hadith boobu indiwu ci wax jooju Mm. mais indi na ko feneen maanaam nga gis ne kon ak yu mel noonu loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy euh, faral di def gisoon nañ euh, taali kii bi taali bi nga xamante ne moom la waxoon ak li nga xamante ne moom moo ci aju walillahi alhamdu wal minna léegi nag inshaa allahu taala ñu dugg ci baabul al-hirs baabul hirs ala al-hadith baabu buntuk al-hirs xër ala al-hadith ci hadith maanaam xër ci di waxtaane ci xam-xamu hadith maanaam di ko yittewoo ak jox ko solo ak màggal ko ak maanaam bàyyi ko xel te loolu euh, euh, maanaam bu boobaa maanaam xadis fii du rek xadis kese kese waaye lépp loo xamante ne dafa aju ci xam-xam daf ci daal di duggaale waaye nag xadis moom moo ci dugg duggin gi nga xam ne moom mooy bu njëkk gi ngir ne moom mooy wax di gën a tedd ginnaaw alquranul karim maanaam kon xër bu nee da nit ki dafa war a xër ci xadis nit ki noonu noonu la war a xëree tamit ci alquran ngir ne alquran moom mooy cosaan bi hadith yi ñoom ñooy leeral li nga xam ne moom mooy alquran bi mu ne bil isnaad al muttasil fi awwal kitaabi ilayhi qaala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah dama mooy Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways al Uwaysi dakkantalam moom moo nekk Abul Qasim rahimahullahu taala moom Abdullahi euh, Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi mi ngi génn àdduna ci année deux cent onze ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñuy wax ne année deux cent vingt ci la génn àdduna ci ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa Madina la bokkoon bokkoon ci sëriñu imam al-Bukhari yu mag yi rahimahullah bëri na nag lu mu dégg ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullahu taala imam waaye nag lu lu lu lu bëri waaye li ci des maam dafa am lu bëri lu mu ci déggee waaye li ci des nag ci Muwatta déggiwu ko ci imam Malik daf koo jàng ci yeneen sëriñ yi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom ay xadis yoo xamante ne ñu ngi ci Muwatta bu imaamu Malik jële ci imam Malik waaye am na yeneen jële na tamit ci ñeneen ñu dul imaamu Malik comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci suñu kaa ci suñu euh, xadis bi imaamu Muslim rahimahullahu taala solowul benn xadis ci moom imam muslim solowul benn xadis ci euh, Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi bi rahimahullah Abul Qasim waaye imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullah alayhim soloo nañ ci ñoom ci moom ay xadis waaye mboolem liñ soloo ci moom boo ñëwaatee ci Sahih al-Bukhari di nga fekk ne imam al-Bukhari soloo woon na ko ci moom voilà loolu kon lu maanaam euh, ay maalumaat la yu mat a xam ci euh, sang bi Abdul Aziz ibn Abdullah kon mooy Abul Qasim al-Uwaysi rahimahullah mu ne qaala mu fiqa ah, fiqa ah, ah. qaala mu qaala haddathani Sulaymaan te moom mooy Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum rahimahullahu ta'ala dakkantalam mooy Abu Muhammad wala boog Abu Ayyuba mi ngi génn àdduna cent 77e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa am nañu ne 172e année ci la génn adduna rahimahullahu taala rahmatan wasi'a bëri woon waa Madina la euh, comme Abdul Aziz comme Abdul Aziz al-Uwaysi bi nga xamante ne moom la romb léegi moom tamit waa Madina la Euh, mu ne an Amr ibn Abi Amr te moom mooy Amr ibn Abi Amr euh, Maysara moom maw euh, mawla al-Muttalib ibn Abdullah ibn ibn Hantab rahimahullahu ta'ala dàkkantala moo nekkoon Abu Usman borom xam-xam yi rahmatullah alayhim lu ci ëpp dañ koo dëgëral am na nag ñoo xamante ne dëgëraluñ ko ku mel ni imam an-Nasa'i ak ku mel ni imam ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala waaye lu ci ëpp dañoo dëgëral ay Euh, mbiram moom Amr ibn Abi euh, Amr euh, moom tamit waa Madina la Abu Usman al-Madani rahimahullahu ta'ala an Sa'id te moom mooy ibn Abi Sa'id comme ni ko waxee Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi rahimahullahu ta'ala moom tamit waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam moom dàkkantalam mooy Abu Sa'd wala bok am na tamit dàkkantal bu Abu Sa'id moom mi ngi génn àdduna cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa euh, am na ñu ne cent euh, vingt-cinquième wala cent vingt-sixième année la moom nag euh, ci ñeenti at yu mujj ci dundam dafa jaxasoo rahimahullahu rahmatan wasi'a an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ma Abdurrahman sax Saxr ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sahibu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fekke na xare Xandaq euh, nga Xaybar Xaybar maanaam bis boobu ñoom ci lañ ñëw tuub si maanaam ñëw euh, def délégation ñëw ci kër Yonent bi ñëw ci Yonent bi sallallahu laa wa sallam fekke Xaybar moo tax euh, la ñu gagné ci Xaybar maanaam ganima ya mooy butin de guerre moom amoon na ca maanaam ngir ne bokkoon na ci xeex bi dafa ñëw fekke directement xeex bi ñëw ànd ca moom ak ñoom Seydina Abu Musa al-Ash'ari waa Yaman ñoom tamit daf fekkoon ñu ñëwoon fa ñoom ñëpp euh, kon euh, ñoom foofu la ñu tu tuubee euh, wala boo fekk na ko mu tuub waaye kon ñetti at jàpp ñeenti at dong la ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gan waaye mi ngi génn àdduna année cinquante neuvième ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa am na ñu wax cinquante huitième wala ñeneen ñi ne cinquante septième Euh, waaye bokk na ci saxaaba yi gën a siiw amal na sax ci ñu gën a siiw waaye moom dafa siiwee rek tu euh, dàkkantalam mooy Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom gisoon nañ ko bokk na ci ngëneelam yu mag yi nga xamante ne moom la am moom mooy na yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa laajoon kan moo bëgg ma ñaanal ko mu daal di mu ne mu muy mokkal te lu mu mokkal door ko fàtte <laughs> mu ne ko man mu daal di jël euh, euh, li nga xam ne mooy kaalaam ba pare di tibb ci kaalaam moom yeneen bi sallallahu alayhi ci loxoom di sotti ci kaalay Seydina naa Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam booba ma ngi koy sol xam-xam bi maanaam mooy waaye téerewut gis nga même buñ nee loolu da koo sol sax da gis ne téerewut da doon dégg di dem di jàngi di déglu di et cetera maanaam nga gis ne kon xeetu sol googu moom xam nañ ko waaye geneen xeetu sol gi mooy toog rek ne na nii nga daal mokkal dootoo fàtte ci moom xamaguñu ko dégg nga bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy ngëneelam moom mooy ne moom dafa bàyyiwul lépp dafa bayiwul lépp maanaam nga xam ne loolu la wax gars ko li li nga mokkal yëpp noo ko defee mu ne leen ah, man yéen sama mbokk waa ansaar yi ansaar yi waa yi ñoom dañ daan dem di sàmmi ak di dem di bayi di man sama mbokk waa muhaajirun ne dañ daan dem di jaayi man nag man bu ma amee lu ma duy sama biir bi tuuti rek doy na ma ma daal di dem fekk ci yenn sallallahu alayhi wasallam dem takkoog moom bu ko defee muy déggee ci moom maanaam ngir kër gi nga xam ne moom la xëroon ci di ànd ak yonent bi sallallahu alayhi tax mu mokkal lu baree baree baree baree bare loo xamante ne li mu nettali ci hadith kenn nettaliwu ko ci mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak loolu yëpp amul benn hadith bu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu nettali boo xamante ne am na lu mu wuuteeg alquran wala boog mu am benn usul benn fondement ci fondement yi diine ji boo xamante ne daf koo daj wala boog mu wuuteeg benn xadis boo xam ne beneen saxaaba solo na ko radiyallahu taala anhu amul. kon nag ci kaw lool lool moom moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu xam-xam bu bari maanaam li mu mokkal ci ay xadis ak li mu jàngale ci ay xadis dafa. bari bari waaye boo xamante ne maanaam ñi nga xam ne ñoom ñu bari bari lu demee nekk mustashrikuuna yi mooy orientaliste yi ñoom masalan dañ koy diingat voilà moom li mu nettal dafa bari li mu nettal dafa lii est kon affaire yi dëgër na ànd ak li mu ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàggul waaye ñoom boobu dafa fekk dañoo réeri mu'jiza dañoo réeri mu'jiza yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala rawatina hadith yi nga xamante ne moom la solo yooyu yëpp léeg-léeg comme niñ ko gis woon ci bulughul maram bi bi nga xamante ne moom la ñuy tolloon ci xadiisu xaj bi mooy euh, bi mu naan euh, iza walaghal kalbu euh, fi wala boog ci bulughul maram ni mu ñëwee ndax riwaaya imam muslim la tuhuru ina ahadikum iza walagha fihi al kalbu an yarsilahu sab'a ula ulahunna bit-turab ak ci yeneen riwaaya ulahunna aw ukhraahunna bit-turab wala boog wa afiruhu saminata bis turaab bu see euh, bu Seydina Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu et cetera maanaam loolu hadith yooyu ngeen maanaam mooy ne bu fekkente ne dafa am xaj bu xab ci seen ndab na ngeen ko raxas juróom-ñaari yoon ngeen jaxase ko nag ak maanaam bi ci def ngeen def ko ak suuf waaye loola euh, nga dégg ñu bëree bëri maanaam ci ñi nga xam ne ay nooy l'islam na ñuy ngat wax jooju naan lii yan wut maanaam nangam. waaye léegi alhamdulilah euh, borom bi subhaanahu wa taala jox na ko dëgg ndax ñoom ñi nga xamante ne ñoo gën a ñoo xamante ne maanaam xam nga milieu scientifique bi amuñu diine ñoom dëgg rek moo leen soxal te voilà ñoom bu ñu demee ba nga xam ne dëggal nañ ni li sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu loolu ñu solo kéemtaan la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit karaama lay doon ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ak yeneen ak yeneen i xadis yoo xamante ne benn bu ci nekk mooy iza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janaahihi daa'an wa fil aakhirati shifaa loolu tamit Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moo ko solo mooy ne bu fekkente ne benn weñ dafa rot ci ndabal kenn ci naanu kenn ci yéen ci ndabal kenn ci yéen mooy fii sharaabi ahadikum ci yeneen riwaaya mu ne mu ci naan ndoxum kenn ci yéen mu ne fal yaghmishu na ko ci sëpp dugalaat ko ci summal yanzi'u toog mu rocc ko am na ci riwaaya summal yaqrahu toog mu rocc ko mu ne fa inna fii ahadi janaahihi daa'an ndax dafa am ci benn ci laaf yi ak tooke wa fil aaxiri shifaa'an am ci beneen laaf bi boo xamante ne saafara la ba pare mu tekki na wa innahu yattaqi bi janaahi alladhi fiihi daa moom de buy moytu day moytu ndi ko maanaam buy buy wadd ci ci li muy ci ci ci boisson bi ci li ñuy naan maanaam moom day duggee. ak li nga xamante ne moom mooy tooke bi maanaam bi am tooke boobu lay njëkk a dugal ngir mën a fegu ngir mën a aar boppam waaye nag ñu gis tamit ne dëgg-dëgg loolu kéemtaan la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye day dëggal tamit màggaayu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam daal fépp foo xamante ne ñi nga xam ne ñooy noonu l'islam ni jéem nañ ko faa jam dañuy mujj gis dem ba nga xam ne jamono day dem ba xam-xam yi nga xam ne ñépp a ko bokk kenn gënu ngir ne jullit bi mën na koo am yiifir bi man na koo am bu ñëwee te dañuy daal di gis ne li Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu solo loolu mooy li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër ak yeneen ak yeneen i xadis yoo xamante ne maanaam tout le temps Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu noonu l'islam yi ni ñu koy bëgg a présenter borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koy defal sutura gu rëy rëy rëy gu màgg màgg màgg bokk na kon ci saxaaba yi gën a màgg ci lu ñu ni nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moo ne woon yi mokkal naa ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaari ndax wala boog ñaari mbuusi xam-xam yoo xamante ne benn bi moom laa ne nekk di yullil bi ci def nag su ma ci amee dara lu ma ci da ngeen di dagg sama fii sama baat bi loolu day tegtale maanaam borom bi subhaanahu wa taala li mu ko jagleel ci xam-xam bëriwaay bi mu bëri ak it bi mu xóot ci yenn yi ba tax ba nit ñi duñ ko mën a dégg ba buñ ko déggee amaat na dañ koy bëgg a rey maanaam loolu yépp kon daf moom nag bokk na nag ci jalooreem yi mooy suñu hadith bi nee na annahu qaala dafa ne qiila dañu wax ya rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam li ci tegu mooy wane ne moom mii moo ko wax maanaam moo tax mu ne man ana kan as'adun naat mooy ci gën a texe ci nit ñi bi shafa'atika ci sag ramm yawmal qiyaamati bi sub taxawaay bi qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam laaj bi mooy bu ñu xoolee ñi nga xamante ne yow dañu xam ne am nga ñooy ramm waaye ñi ngay ramm ñëpp nag ana kan mooy ki nga xamante ne yow sax ramm kooku lay gën a jariñ kooku moom moo ciy gën a profité te kooku noonu moo ciy ëpp ak mbégte ak pexe kan la mu nekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laqad dëgg dëgg wallahi giñ naa ne zanant njortoon naa ne maanaam fii li muy tekk mooy xamoon naa ne mm. ngir ne njort dañ koy indi ci baatu xam mm. comme ni nga xam ne noonu la waxee inni zanantu anni mulaqin hisabiya man kat day xamoon naa ne daañ ma jox daañ ma indil li nga xamante ne moom mooy sama euh, ak caytu maanaam sama audit bi sama compte bi yow man maanaam nit ki buñ ko ko joxee yow man xiyamati mu xam ne day dem àjjana da koy xool ne ah xamoon naa ne daañ ma fa yóbbu waaye baatu zanantu lay indi njortoon naa ne mm-hmm. moo tax tamit dañ ci xamee ne galabatu zanni kal muhaqqaq maanaam li nga da boobu mooy ne lu njort bu xóot bu bu njort bu bu fekkente ne présomption bu dafa ëpp doole maanaam opinion maanaam nit ki dafa dafa am ab opinion bu gën a fort bu fort lool ci benn mbir présomption bi am doole trop loolu mook li la wóor ñoo maanaam comme tey fi mu toll maanaam euh, euh, bu fekkente ne dama gis mais en général euh, ndoxkat bu mel nii c'est que sobe moo ci ne mais léeru ma ni sobee ci dugg mais man dama koo xool mu jox ma xet xool ni mu ne ma lii kat ñaare bu amee sobe lay mel nii bu boobaa loolu ak moom wóor na ñoo yam maanaam loolu moom ak lu la leer ñoo yam mhm. voilà lu demee na tey fi mu toll nit ki bu jàppoo maanaam li mu jàppoo nii euh, léeg-léeg mën naa yaakaar ne xëy na euh, raxas na fii fekk raxasu ko wala yooyu mais bu fekkente ne dafa li noot ci mooy loolu moom ak am na ñoo ba may julli yor naa njàpp mu li ma leer mooy yoroon naa njàpp waaye maa ngi commencé douter waaye boobu xarabatu zann bi la ne li gën a noot ci sama njort mooy ne lool demee woon na noonu kon loolu moo kal mu xàqat mook li nga xam ne moo la wóor ñooyam maanaam yooyu yëpp ay ay ay ay ay ay mbir la yoo xam ne mais day dox tamit ci yeneen cas de figure yi voilà comme euh, euh, euh, masalan tey bu fekkente ne da nga da ngaa da ngay jënd benn billet par exemple wala yooyu nga nga dugal mu leer na ni yow lii nga dugal Euh, doy na pour billet bi mën a génn waaye affaire bi gi affaire bi génnul bu boobaa mën ngaa réclamer mbir mi ak ak ko ci sa njort gu noot parce que amaan na nga juum mais problème bi probabilité njuumte gi dafa néew lool moo tax mën nga réclamer tey droit ci lool ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mu ne ko kon nag njortoon naa maanaam mooy xamoon naa ni yaa Aba Hurayra yow Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an ne laa yas'aluni duma laaj an hadha al hadith ci bi la hadith ahadun kenn awalun ku lu lu jiitu mi ngi ko ci yow maanaam mooy ne xamoon naa ne yow kenn du ma laaj laaj bi kenn du ma ko laaj ku la jiitu loolu kémt loolu màggaay la buy wane màggaayu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ak ràññeeku gi nga xamante ne moom la ràññeeku ci biir sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nag lu tax mu ne lima ngir ni nga xam ne ra'aytu gis naa ko min hirsika ci sa xër ala hadith ci xam-xam ci hadith maanaam xër gi nga xër ci xam-xam moo tax ma xamoon ne yow yaa muy njëkk laaj laaj bi voilà xam nga loolu kon euh, maanaam ma xamoon li muy teg mooy maanaam ma njortoon li muy teg mooy ma xamoon loolu mooy galabatu zanni mooy voilà maanaam moo tax mu mu ñeme ci mu ñeme ci wax maanaam indi taw tawkiid yëpp ne laqad parce que laqad dafa dafa am waaw bi nga am te ne waaw waawul muqaddar mooy mooy waaw bi nga xam ne mooy ak xasamul muqaddar parce que dañ ko indi maanaam dañ koo dindi waaye dañ koo xasaf ak laam bi nga xamante ne laam laamul xasam la muy ngiñ ji mm. ak xat bi nga xamante ne eh, xat tak kii la taw eh, tawkit la maanaam maanaam yooyu yëpp dañ koo indaale maanaam yëpp mooy wallaahi giñ naa ne li wér mooy ne lii moo naraam mooy walaxat mooy laxat tamit maanaam kon mu ne ko loolu xamoon naa ni kenn du ma ko laaj ku la jiitu mm. waaye mu ne mu tontu ko nag gannaaw maanaam lii tamit baat bii dañ ci xamee ne Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu dafa xëroon lool ci xam-xam ak ci di dégg wax ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne kii nga xam ne mooy jàngale dafay léeg-léeg jaadu bu fekkente ne dafa am kenn ci ndongo yi ku laaj laaj bu pertinent mu daal di koy wax wax joo xam ne daf naan ko ay waaw góor yow daal vraiment gis nga taal kii ndongo lu lu am xel nii genre laaj yii jara laaj wala ñii ñoo am maanaam xeetu waxin yooyu lool tamit daf koy daf koy jar niki noonu boo nekkee ay xale masala nga di leen yar nga gis ne xale bi am na ci koo xam ne dafa def lu mata tàccu nga tàccu ko maanaam wax ko ne ko ah li nga def nii di waaw góor maanaam bu ko defee moo xam ne am na mbir yoo xam te ne ku ko def yelloo nga ak waa góor waaye am na yoo xamante ne nag ku ko def yelloo nga ak acab maanaam nga xam ne kon mbir yi dañoo wuute mu ne na kon nag gisoon naa ni mu ne amul kenn ku gën a tedd ku mu ne ko nag as adu naas mu doog koo tontu ne ko as adu maanaam lii tamit dañ ci xamee ni maanaam tamit kii jàngale war nay sawarloo ñi nga xam ne ñooñu lay jàngal maanaam di leen sawarloo ci wax ju rafet ci wax ju dal et cetera ak yu mel noonu mu ne ko as adu naas ki nga xam ne moom moo gën a texe euh, ci nit ñi bi shafaati ci sama ramm yawmal qiyaamati bisu taxawaay bi man mooy nga xamante ne xaala dafa wax laa ilaha amul benn buur boo xam ne yelloo nañu jaamu ko ci dëgg laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko dana war ñàkk jaamu ngay jariñ euh, ñàkk jaamu ngay lore laa ilaha amul kenn koo xamante ne moom mooy saña teg ak di di tëral aka tëral atte aka dindi aka tere ci ci lu sax ci lu dëggu laa amul kenn koo xamante ne sax na fi yelloo dëgg-dëgg maanaam ak ak nekkam war ak ñàkk nekkam ñàkk nekk maanaam jomb illa allah ku dul buur yàlla waaye mu wax loola xaalisan fekk dafa dëggu min qalbihi ci xolam aw wala bokk nafsihi ci boppam kon wax jii nga xamante ne moom la wax na ñii maanaam moom mooy euh, moom moo moo mooy wax maanaam képp koo xamante ne dafay wax laa ilaha illa allah maanaam ñu teg ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir leer bi nga xamante ne moom la euh, leer ci yeneen yoon yi nga xamante ne moom la jot ñëw maanaam euh, amma ramm gi nga xamante ne moom lay ramm moom moo am am na ramm gi nga xamante ne dañuy ramm mboolem mbindeef loolu la ñuy wax as-shafaatul euh, as-shafaatul uzma maanaam ramm gu màgg gi mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ramm gi nga xam ne moom lay ramm mbindeef yi ngir ñu jóge ci suufas yawmal xiyaamati maanaam ci fi nga xam ne foofu la ñuy dajee suufas pang gi ngir nag mën leen a àtte lool moom mooy ramm gi nga xam ne moom mooy ramm gën a moom mooy as moom tamit loolu mooy maqaamul mahmud mooy maqaama boobu nga xam ne moom la ñu tuddee maqaamul mahmud waaye tamit am na ramm gi nga xamante ne moom la ñuy ramm ñi nga xamante ne ñoo ay bàkkaar dañoo def ay bàkkaar ñu war leen a génnee ci mbugal maanaam ñu war leen a génnee ci euh, ñu war leen a ramm ngir ñu bañ a am mbugal loolu am na am ñi nga xamante ne dañ leen di ramm ngir ñu génnee biir safara maanaam duggoon nañ ba pare waaye dañ leen di ramm ngir ñu génnee biir safara hmm. am na tamit beneen ramm mooy ramm ngir nga nekk biir àjjana ñu yëkkati la place bu gën a kawe encore ci biir àjjana loolu tamit am na yeneen xeetu ramm yi waaye nag fii yëpp nag mu laaj waaw kon ana kan moo ëpp njariñ gi muy amee ci yow ci sa ci sa ramm maanaam nga xamante ne day génnee ci mboolem loo xamante ne lu bon maanaam euh, day ba ñu ràmm la jëlee la ci lu waral ak alkade indi la ci li nga xamante ne moom mooy waral ak texe ak it euh, moom mooy texe gi gën a màgg bu boobaa bu dee loolu benn la ci maanaay ak aduna am na beneen maanaam moom mooy rek mooy man saida minan nas maanaam mooy dañu jëfandikoo af alu tafdil ngir mu yor maanaay maanaam ku texe rek ngir ne ramm gi nga xam ne moom mooy tax nit ki mën a mucc ci sawara moom kooku ku dul jullit du ko am te kii mën a wax laa ilaha illa allah te mu dëgg mooy ab jullit mm-hmm. maanam kon ñu xamee ne ni kon loolu la ci jublu moo tax bu boobaa mën nañ ne bu fekkente ne dañ cee boole safaatul kubra boobu mooy safaatul uzma boobu mooy ramu bi ñuy ramm mbindeef yi ngir ñu mën a génn maanaam ngir ñu mën leen a bu buñ ko ci dugalee rek buñ ko ci boolee da ngay daal di gis na af at bi maanaam buy af al tax bi dil bi day daal di mën a jóg tamit mm-hmm. kon loolu moom mooy ramm gi nga xamante ne moom mooy mu ne waaye nag bi baat bi mu wax ne na nga wax laa ilaha illallah te mu dëggu mu sell loolu ci ñaari anam la man a nekke bu njëkk bi moom mooy nit ki def ko fekk dafa tuub dafa dafa nekkoon yéefér mu jékki-jékki def ko ngir ne tuub na dugg na ci l'islam comme li nga xam ne loolu la doon laaj ci euh, Abu Talib ne ko boo ko waxee rek ma ma ma ma nga mën a mucc ci sa kanam borom hmm. waxal ma lii rek man lii rek laa laaj nga wax ko maanaam comme xadis boobu loolu benn benn xeet la mm-hmm. ñaareel bi moom mooy masalan comme ni nga xam ne noonu la mooy xadisu euh, yahuudi bi xale yahuudi mm-hmm. bi nga xamante ne dafa feebaroon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw seet si ko ba ne ko waxal laa ilaha illa allah maanaam mu seedeel dafa waxal baatu seede yi laa ilaha illa allah rasulullah mu xool papam papam ne ko ate abal qasim toppal Abul Qaasim mu daal di koy wax ak génn àdduna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn xar kanam gi di mel maanam di melax ngir kontaan gi mu kontaan ndax moom noonu la mel daal ni alhamdulillahi alladhi anqadhahu bii minan naar ñu ngi sant yàlla mi nga xamante ne moo ko musal ci jaare ko ci man ci sawar maanaam loolu tamit moom mooy beneen xeet bi bu boobaa ci loolu la ñuy yenee xadis bi nga xam ne moom lañ la doon wax xadisul bitaaqa bi maanaam nga xamante ne mooy xadis bu siiw boobu nga xam ne waa ji dafay indi quatre-vingt-dix-neuf kii nga xamante ne ay jali montagne lay doon ci ay jëf yu bon maanaam ñu indi quatre-vingt-dix-neuf euh, registre ah yoo xam ne yëpp bu ñu ko xoolee ay jali montagne yu bon la léegi nag mu def benn kayit gu ndaw a ndaw goo xamante ne la benn kayit gu ndaw a ñu ne ah ji xool nañ lii lépp vraiment lii lépp lu bon kese la waaye nag léegi nag mu des nag benn kayitu ndaw te waa ji ne ah mais gu ndaw gii lu muy jariñ par rapport ak man kay fi toolu yàqu naa léegi nag ba mu waxee loolu rek ñu indi ko gis ne laa ilaha illallah moo ci ne waaye baatu laa ilaha illallah moo doole leneen moo tax bu ko tegee rek dafay daal di maanaam amul leneen luñ mën a teg ci kanam loolu moom moo indi waa ji di mucc maanaam ci yu mel cas de figure boobu mooy comme nit ko xam ne day nekk pendant longtemps comme comme saxaratu Firawna nga xamante ne seen adduna yëpp lu bon lañ doon def jabar nañ def nañ lu bon li nañ diggante jëkkër ak jabar rey nañ nit def nañ lu ne waaye euh, biñ demee bay waaja dee maanaam bis bi maanaam bis biñ mujjee dund moom ci lañ tuub dugg ci dugg ci ci l'islam rek mucc maanaam ci ñu mel noonu la waaye tekkiwul ne nit ki day toog naan laa ilaha laa parce que tout simplement wax na ko jàpp na ne lu ko neex def ci adduna maanaam te loolu li koy gën a firndeel mooy ñaareelu cas de figure bi mën a ne mm-hmm. ngir ne mooy ku ko wax ba pare yeneen bi saa sam teg ci ne xaalisan mm-hmm. min qalbi mm-hmm. fekk daf ko wax mu sell lool ci xolam mooy ne nit ki mënta gëm ne baatu laa la mooy yàlla rek lan war a jaamu yàlla rek yelloo jaamu ci yàlla lii yàlla bëgg dong ci laa war a nekk mu te mu dëggu ci loolu mu dëggu ci xolam mais ba noppi mu nekk ci leneen loolu maanaam dafa yanuwul maanaam contradiction day daal di am te kii kii moom kii wax ki ñu wax mooy ki nga xamante ne moom moo def lii xam ko hadith boobu imam euh, al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko hadith numéro six mille cinq cent soixante-dix imam euh, Ibn Majah indi na ko hadith numéro quatre mille trois cent sept imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro huit mille soixante-dix huit mil huit cent cinquante-huit ak dix mille sept cent treize kon ñoom waa ashaabu kutubu sitta maanaam Euh, ci borom saxeexe imam al-Bukhari rek ko indi ci borom sunan yi imam Ibn Maaja rek moo ko indi mu ne baabun bunt kayfa ana naka yuqbadu a ñuy nëbee al ilmu xam-xam euh, subhaanallah euh, gis nga bunt bi maanaam nga gis ci li weexu mi ngi doon wax ay dañoo war a jàngal sa njaboot da ngaa war a jàngal sa ñii da war a sàkkaw ko fii da ngay da ngaa war di wax pour ñu mën di dégg di comprendre bu baax maanaam mu indi bunt yooyu yëpp léegi nag fii te fekk waxoon na ci lu xër gi ñu war a xër ci xam-xam ngir mu bañ a faat ngir ak tamit yëkkati gi ñu yëkkati xam-xam waaye nag fii nag léegi nag mu daal di indi ana naka la ñuy yëkkatee xam-xam maanaam fii day leeral kon xam-xam ne buy jóg par exemple bu ñu naan xam day jékki-jékki dootul wala day néew ak yooyu naka lay demee ana nan lay noonu di demee voilà loolu lay wax ni mu ne wa kataba te bind na. Omar ibn Abdul Aziz te moom mooy euh, euh, euh, mooy Omar ibn Abu Hafs Omar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam al-Umawi rahimahullahu ta'ala al-Qurashi moom mi ngi gane adduna soixante unième année wala boog soixante troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama te moom mooy juróom ñetteelu xulafaa yi ci waa Banu Umayya mooy juróom ñetteel bi moom la ñuy wax Umar as-Sani ngir ne Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom moo leen jiitu waaye ñaareel bi moom mooy Seydina Umar ibn Abdul Aziz moom euh, Madinatu Munawwara euh, gane adduna ala nabiyina ala sakiniha afdalu salatu wa salaam waaye ci ndijaayam ci euh, waa kër Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu foofu la màggee ñooñu nag daal di am jeexital gu màgg a màgg ci ñoom ci ay jikkoom ci seen ay jikko ak seen ay doxalin. tase na ak ay saxaaba ca madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu moom moo tax mu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy euh, mooy taabi'i yi maa ngir ni dafa tase ay saxaaba radiyallahu ta'ala anhum naka noonu dafa nekkoon koo xamante ne dafa sóobu ci sàkku xam-xam ak ci jikko ju baax ci quatre-vingt-septième ane ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko al-Khalifa al-Walid ibn Abdul Malik joxoon maanaam mu nekkoon Madinatul Munawwara mu jox ko imaara gi nekk foofu mooy mm-hmm. euh, euh, commandement bi nga xam ne mooy mooy mooy euh, comme ni ñuy wax rek naan naan région bi quoi mm-hmm. voilà ñu jox ko ko mu ne mu nekk kilifa bi ginnaaw ga mu jox ko Taif boole kook moom maanaam Madina ak Taif yëpp ci ane quatre-vingt-onzième année ginnaaw daal Yonent bi sallallahu alayhi wa bu ko defee nag mu daal di nekk Hijaz péninsule arabe yi bi yëpp ci année boobu à partir de quatre bi moom moo fa nekkoon Euh, kilifa gi ginnaaw gi nag euh, ñu daal di koy jëlee foofu yóbbu ko Damas maanaam mu nekkoon mu euh, nekkoon foofu waaye bi nga xamante ne Souleymane Ibn Abdul Malik maanaam mooy beneen baayam bi mu paree bi mu nekkee xalifa foofu la ko ñal boppam def ko nag mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo ko gënoon jege ba noppi lu mu daal laaj daka daal laaj ay xalaatam waa léeg-léeg sax mu am léeg-léeg lu mu lu lu xew mu mu ñu laaj ko loo xalaat ci nangam am na ci benn moment de <laughs> day xaw a jafe mu wax li mu li mu xalaat dëgg-dëgg waaye ginnaaw ga après moom moo ñëw maanaam bi nga xamante ne Sulaymaan ibn Abdul Malik moom moo ñëw moo génn àdduna na vingt dix neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ci ginnaaw ga nag ci la. nekkee xalifa yeneen ti maanaam xalifa jullit ñi moom mooy kon na Umar ibn Abdul Aziz moom papam maanaam maanaam kon papam moom la maanaam moom mooy Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam euh, ibn Abil As ibn Umayya ibn Abd Shams maanaam mu da bokk ci waa Banu Umayya maanaam nga xam ne ne Banu Abd Shams ci doomi Abdu Manaf yi la bokk maanaam Abdu Manaf waxoon nañ ne dafa am ñeenti doom kenn ki mooy Abd Shams ab wala Muttalib Hashim di maamu Yonent bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam Abdul euh, euh, al-Muttalib ak Abdul euh, Shams ak Nawfal maanaam ñett ñu njëkk ñi ñoom ñoo bokk yaay Atikat mooy seen yaay mm-hmm. waaye keneen ki moom moo bokkut ak ñoom yaay naw waa Banu Nawfal dégg nga euh, kon moom euh, Omar ibn Abdul Aziz borom xam-xam dañ ko tagg lu bare bare bare bare loo xam ne amaan insha allahu taala daan ci ñëwaat ci hadith bi ci maanaam ci hadith bii di ñëw insha allahu taala ngir gën ko yaatal mu ne moom dafa bindoon ilaa Abu Bakr ibn Hazm maanaam mooy kenn ci ñan. fuqaha as-sab'a eh, kenn ci fuqaha as-sab'a yi mooy Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari al-Khazraji rahimahullah moom mi ngi génn àdduna trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne eh, nekkoon na qaadi nekkoon na kilifa yu Madina ak nekk qaadi bi nga xam ne moom la Sulaymaan ibn Abdul Malik eh, nekkoon foofu Euh, nekkoon ci xilaafa gi ginnaaw gi Seydina Omar na Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu daal koy dénk tamit li nga xam ne moom mooy imaara gi mooy région côté Medina bi yëpp te moom kon ci ñi nga xamante ne ñoom maanaam euh, kenn la kon ci taabii yu ndaw yi maanaam ci taabii yu ndaw yi bari lool li nga xamante ne moom la maanaam nekkoon tamit ku solo ay hadith yent bi sallallahu lu bari waaye Euh, Seydina Aboubacar bii nii maanaam imam bi Aboubacar ibn euh, Hazm moom ñëpp boo dëppoo nañ ci ne ci fuqaha sab'a yi la bokk. voilà te moom moom nag la bindoon leetar bi mu nekkee monsieur Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bi nekkee kilifa nekk jël ci xilaafa gi daf ko bind leetar ndax Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ni mu nekkee ki nga xamante ne moom lañ xamee ne xam nga bi muy ñëw di dugg yor nguur gi. bi muy yor nguur gi fekk na mais ak ndëngite tasaaroo ndax moom en fait waajuram moom moom moom euh, xër na ñu wax ci mbiram léegi nii après bu ñu ñëwaatee ci moom du ko jarat maanaam moom bi muy ñëw euh, déjà dama fekkoon dëkk bi ak ndëngite sax bi maanaam fi mu toll kenn ñemewul woon buur wax nga ne man ne par contre lii laa xalaat loolu moom boo ko demee dañuy tuur sa bët amma nga taxaw ne euh, lii du nii loolu moom dañ lay rey waaw lii laa xalaat mooy dañuy tuur sa lii nag du nii moom mooy dañ lay rey waaw da gis ñoom comme ñoom ñoom amas ñoom luñ doon nekk rahmatullah ne dañ daan toog gaa yi di xutba ba tàkkusaan jot maanaam nga gis dañ doon neenal waxtu yu julli yi maanaam di dañ doon toog nga gis bu ñuy toog dañuy ñu commencé julli ci suñu xel ñun di def nii ñëwewuñ kenn ñëwewul wax saa yi xutba bi warul yegg ba fii déedéet kenn ñëwewu ko woon wax non jamono parce que loolu déjà ak maanute dafa dafa dafa deñoon buur bummi rek a fi nekkoon mooy buur mooy bummi lu ko neex lay def ñaareel bi ci def bi nga xamante ne moom moo amoon ba pare da dañuy jëloon rek waaw maanaam nguur gi daal maanaam adduna maanaam ñu affaire yi voilà euh, alal jullit ñi dañ ko xawoon a sàggane de telle sorte que pauvreté dafa ñëwoon ci dëkku jullit ñi bu baax a baax a baax a baax moom bi muy ñëw ñetteelu mbir bi moom mooy xam-xam bi borom xam-xam yi comme que amuñu woon yenn liberté yi donc lu bëri bëri ñu daanuñu ko wax am na dañu daan wax mais am na yu bëri yoo xam ne pour ñu wax ko dataan jafe moom bi mu ñëwee yor xilaafa gi ci la dekk lépp ba nga xamante ne moom deux ans rek la nekk xalifa comme ni ñu ko xamee quatre-vingt-dix-neuf en quatre vingt dix la wax xilaafa gi cent un ci la génn àdduna radiyallahu euh, bi muy am trente-sept ans ci la yor nguur gi bi mu amee trente-neuf ans fekk na ko génn àdduna waaye bi mu ñëwee dafa tegaat principe bu diine yi njub ndax Seydina Omar radiyallahu anhu doon na wax naan sa am man am naa benn sët boo xam ne bu gënee àdduna kooku mooy feesalaat suuf si maanute moo tax papam euh, parce que moo tax ñu dañ ko atama al ashaj ngir ne al ashaj mooy ku ku ku am ab xar maanaam ab kii mooy ku ku fàcc maanaam koo xam te ne dafa am lu ko lu ko dañ ko dóor quoi mu xar parce que dafa demoon ci fas yi fas benn fas wér ko moo tax bi ñu ko gisee ci la ko doon papaam papaam nag daan ne ah kon de boo moytuwul yow yaakaar naa ne yow yaakaar naa ne yow yaay ki nga xamante ne boo fi ñëwaatee yow yaay feesal adduna bi ak njub voilà moom yaayam ah, mooy ummu Aasim ah, ummu Aasim bint Aasim ummu Aasim di nekk doomu Aasim Aasim di doomu Seydina Umar ibn Xattaab radiyallahu ta'ala anhu yaayu maanaam euh, kon kooku moom mooy mooy mooy mooy mooy yaayam Aasim kenn ci doomu Seydina Umar yi la radiyallahu anhu papay yaayam kon mooy Aasim waaye yaayu yaayam Jamila la tudd Jamila bint Saabit noonu la tudd rahmatullahi alayha moom nag euh, yaayam maanaam moom yaayu yaayu yaayam. mooy borom qissa boobu nga xamante ne ci la euh, mooy monsieur Naama radiyallahu anhu bi mu daan dox ci mbedd Madina yi di xool lan moo xew lu xewul et cetera ba am ndaw soo xamante ne euh, comme da doon jaay soow mu ne euh, soow mi ndax li ci des bëri na mu ne ko non bëri mais mu ne ko mais def ci ndox ñu jaay mu ne ko déet amirul mu'minin da koy tere mu ne ko mais mais amirul mu'minin na la xale bi ne ko mais non mais borom amirul mu'minin mi ñi gis. bi ko Seydina Omar radiyallahu anhu ci la dem këram daal ne kan ci moo bëgg soxna gaa ñeen ku nekk ne moom man moom takk naa ba pare kii moom ne man moom am na na Asim nag rahimahullah daal ne non man papa man amuma jox takkal ma ko ñu takkal ko ko moom nag moo jur doom ju jigéen joo xam te ne moom moo jur beneen doom bu jigéen bi muy Jamila bi kooku moom moo jur Omar ibn Abdul Aziz voilà maanaam ñu gis ne léeg-léeg euh, kon Seydina Omar euh, moom Seydina Omar Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu kon bokk na ci li mu la mooy lii mooy dafa bind euh, ne Seydina Abubakar dafa bind imam Abubakar ibn Hazm rahimahullah ne ko unzur xoola maa kaana li nekk min hadith nag rasulullah ci hadith ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam xoolal li li li li fi am ci hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam faktubuhu te nga bind ko ndax fa inni nag man xiftu damaa ragal duruusu duruus mooy jeexu al ilm xam-xam wa zahaba ak demuk al ulama ay borom xam-xam yi ngir ne dañoo jekki-jekki affaire bi commencé nit borom xam-xam yi dañuy commencé génn àdduna te damay ragal affaire bi dem parce que bu fekkente ne nit ñi duñ ko jàngale nit ñi duñ ko bind binduñu ko bàyyi fi wala jàngalewuñ ko mooy li ñu doon wax rek. buñ naan la bu nit ki bu bu ab màggat génnee àdduna bibliothèque bi moo ab bibliothèque moo lakk loolu mooy moom daanul jàngale parce que bu doon day jàngar bibliothèque bi du lakk maanaam bindul bindul bàyyi <coughs> moo tax moom mu doon wax naan xam-xam moom eh, mu ne mu ne eh, moom moo tax mu doon wax naan xam-xam moom saa yoo xamante ne gis na Euh, euh, euh, dañoo commencé dem bay toog affaire bi di ko ñuy nëbbante maanaam ku nekk di nëbb li mu yor rek mooy tax xam-xam jeex ak it bokk na ci yi nga xam ne moom la naan wax tamit mooy bu ñu demee ba ñenn ñi di waxtaan comme li Allah raka yéndi moom bu ñu demee ba ñenn ñi di waxtaanee kii bàyyi awaam yi maanaam di di ko di xamal ne loolu loolu loolu jubul maanaam du lu jub maanaam bu ñu toogee lu ñu arrêté non c'est que yii nag affaire kii la rek xamal ne loolu jubul <laughs> loolu bidaa souvent yooyu affaire bidaa lay doon waaw maanaam mooy xam-xam day leer <coughs> xam-xam balaa moo mën a jariñe xam-xam balaa moo riir rek nit ñu koy nëbbant nga xam ne balaa ngaa dem faw nga tàggoo wala boog nga laaj ndigal wala boog ñu jox la ndigal ne la ñëwal fekke loolu moom bu amee rek mooy xam-xam day riir mm-hmm. waaye bu fekkente ne ñëpp mën nañoo teew ku mu neex ñëw loolu xam-xam du gaaw a réer nga xam te ne dañ ko ubbi fi mu toll ñun suñu réew yi am na yenn xam-xam yu bari yu ñu amoon yoo xam te ne fi mu toll ci xamatu ko yenn nu ñuy moccee yenn façon def yu bëri bari bari réer na lu tax parce que benn paa moo koy xam paa boobu du ko jàngal kenn ndax day jàppale alors que bu ko jàngale woon ñu transmettre ko ñeneen ñi xam ko mm. affaire bi tasaaroo ay études mën cee am ñeneen ñi gën cee màgg kenn ñu xam ko gën cee xam loo xamante ne kii xamu ko woon te dara affaire yi tasaara ko lañ ko xam ne boo gisee euh, euh, euh, recherche scientifique yi di avancer mais lu tax parce que dañ koy dañuy ubbee université di ko fa jàngale ñëpp di ko dégg ku bëgg ku am niveau bi rek ñëw fekkee toog ñu nga nga am choix wu war a mën a jàng lool wa wala déet depuis bi nga nekkee xale nga ñëw bokk ni kii dem école d'ingénieur sangam dem université sangam dem polytechnique sangam dem et cetera nga ñëw fekkee toog mais après société bi yëpp dañuy mujj nekk ay sociétés yu borom bi xam-xam ñoo xamante ne presque yow boo boo xamul yenn yi yow yow c'est parce que vraiment da ngaa arrière parce que xam-xam bi ubbi nañ ko ku ne na ci jot mais bu fekkente ne xam-xam dañ koo tëj ne ñii rek koy xam maanaam wa famille sangam rek a koy xam wala groupe sangam rek a koy xam et cetera loolu bu commencé am rek mooy xam-xam bi day réer loolu moom man maa la ko lii moom te lii mooy li euh, moom la doon wax moom te naa Umar ibn Abdul Aziz la doon ragal nag moo tax mu ne damay ragal xam-xam moom ak borom dem buy dem borom xam-xam yi demaale ak ñoom mu ne wala ta wala taqbal euh, kan moo am wala yuqbalu ci yéen. man wala taqbal ngeen am. voilà am na riwaaya bi en ah, fait riwaaya wala taqbal riwaaya Karima la Karimata bint ah, bint al-Marwazi mhm. al-Marwazi rahmatullah alayha ah, mooy taalibi kan voilà soxna soxna taalibi al-Kushmayhani la moom moom dafa bokk ci ñi ñu solool hadith sahih imam Bukhari rahimahullah moom moom wala taqbal te nangu moo tax ci wala taqbal la waaw moom la moo ne ni mhm. am na wala yuqbalu lu bëri ñoom wala yuqbalu lañ indi rahmatullah maam wala yuqbalu te duñu nangu waaye lii nag moo tax fii boroom xam-xam yi wuute ndax imaam al-Bukhari moo ko wala ci waxu Seydina Omar ibn Abdul Aziz la bokk radiyallahu anhu waaye ci waxu euh, imaam al la xaqiqatan wax ji waxu imaam al la ndax ñi indi wax Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ñi ko soloo mu mu nekk mawsulan ñoom Abu Abu Nu'aym al-Asbahani ñoom ñëpp maanaa bi fële la voilà waaye fii mu ne wala yuqbalu moo imam al-Bukhari moo ci teg lii ne wala yuqbalu te duñu nangu illaa ludul hadith an-nabi waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wala taf suu moo tax ci bu dee nag imam moom Seydina Umar ibn Abdul Aziz moo ko wax radiyallahu anhu te noonu la ko al-Hafiz ibn Hajar Sharawi ak imam Badruddin al-Ayni rahmatullahi alayhi ne wax ji daf ko dañ ko indi comme si waxu kan la waxu Seydina Umar a Abdul Aziz a radiyallahu anhu mooy wala taqbal te bul nangu maanaam booy booy booy indi bul nangu illa hadith an-nabi lu dul wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que diw nee na sàmba nee na na yooyu du xam-xam en fait euh, xam-xam mooy yàlla nee na yenente bi nee na sallallahu alayhi wasallam loolu mooy vrai vrai vrai vrai xam-xam loolu moom kenn mënu koo discuter keneen waxu keneen ku mën a doon mën nañ koo discuter mm-hmm. selon daal ànd nga am moom wala àndoog moom mm-hmm. moo tax même ci fiqh yi même ci fiqh ak gis-gisu ngir yeeg yëpp li yàlla wax li yent bi sallallahu la wasallam wax loolu rek a wér loolu dong mooy li nga xamante ne kenn mënta wax ne lii ru nii leneen lu mu mën a doon ijtihaad la tudd ijtihaad la tudd ku ko topp nag danga nga am fayug yàlla waaye li nga xamante ne lu mu leen mën a àttee ni lii mooy diine yàlla te lii rek a wér loolu mooy lu sax wér péng ci waxu yàlla wax yent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nag bul nangu lu dul waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam booy dajale dajale defal travail boobu mais bul indi lu dul waxu yonent bi hmm. sallallahu alayhi wasallam wal tafshu te na ngeen tasaare al ilmu xam-xam wal wal tafshu te na ngeen tasaare al ilmu xam-xam wal tajlisu te na ngeen di toog hatta mbéta yu allama mu xam man ki nga xam ne laa ya'lamu xamutoon waaw hmm. maanaam di leen bind bind wala bind leen ay téere dajale leen waaye tam ngeen ngeen di def ay jotaayu xam-xam ba ki xamutoon mën a xam waaye du doo doo doo doo wara waaye di di di di di di di di téye ko sa bopp rek en fait day dem bot day dem sax xam-xam moom moom ci boppam mooy demal boppam mu ne fa inna ndax li wér bu wér mooy al ilma xam-xam laa yahliku du alku mooy du du du du demal boppam maanaam du alku mooy du du du perte duñ ko perte hatta mbéte yekku na mu nekk sirran mbóot mooy xam-xam bu xëfee ba nekk mbóot rek maanaam muy secret bu bu demee ba nekk affaire benn nit ñaari nit ñetti nit rek xamal ne léegi mu léegi mu jeex xam-xam moom dañ koy perte dans le long terme c'est c'est perdu mhm. voilà moo tax wax ji wax du mat a bàyyi xel la dégg nga mu ne bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li qaala haddathanaa al-Alaa ibn Jabbaar ibn al-Jabbaar tama al-Alaa ibn al-Jabbaar al-Ansaari Abul Abul Hasan mooy euh, dàqantalam euh, al-Ansaari rahimahullahu ta'aala wa Madiinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam al-imaam Ibn Hibbaan indi na ko ci kitaabu siqaat moom mi ngi génn. adduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te comme noonu la ko imam al-Bukhari tamit euh, ta'ala ba ku bari hadith la yu mu solo rawatina ci imam az-Zuhri rahimahullahu euh, ta'ala waaye imam al ñaari hadith kese la solo mm-hmm. alaala ibnu Abdul bi doo leen ko gisaat loolu beneen yoon mm-hmm. ñaari hadith rek la solo mu ne qaala haddathana Abdul Aziz ibn Muslim te moom mooy Abdul Aziz ibn Muslim euh, amuy dàqante la moom mooy Abu Zayd al-Basri al-Marwazi rahimahullahu ta'ala euh, moom tamit siqala ci siqaat yu mag yi rahmatullahi alayhi moom mooy Abdul Aziz euh, moom imaam la boo xamante ne borom xam-xam rahmatullah comme imaam imaam az-Zahabi daf na al-Abid ar-Rabbani Abu Zayd al-Qasla al-Qasmali al-Khurasani rahimahullah thumma al-Basri kenn la ci siqaat yi mi ngi génn àdduna euh, cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Abdullah ibn Dinar te moom mooy Abdullah ibn Abdul Aziz euh, euh, Abdullah ibn Dinar tabi'i la tabi'i bu mag la Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi voilà rahimahullahu taala mawlaahum dakkantalam moom moo nekkoon Abu Abdurrahman dekkoon jaamkatu yàlla bu mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xam ne Abdullah ibn Dinar ci jaamkatu yàlla yu mag yoloon ci borom xam-xam fiqi rawatina nekkoon koo xamante ne borom xam-xamu euh, hadith la niki noonu waa borom xam-xamu tasawuf la woon ku ci siiwal la di imam boo xamante ne borom maanaam muhaddis la ba pare nekk xujja maanaam xujja lay la moom nag. Euh, Euh, waa Madina la dëkkoon maanaam waa Madina la dëkkoon kunyaam moo nekkoon Abu Abdurrahman comme niñ ko gisee woon ci taabi taabi yu mag yi la gén la woon bokk na mi ngi génn àdduna cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Umar ibn Abdul Aziz moom gisoon nañu ko im hmm? na ibn Marwan ibn Hakam ibn Abdul As ibn Umayya ibn Abd Shams rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Euh, borom xam-xam yëpp nag ñoo dëppoo ci màggaayam ba pare dañ koy wax xaamisul xulafaa imam Ash-Shafi'i radiyallahu ta'ala daf doon wax naan xulafaa yu juróom lañ sayyidina Abu Bakr sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali ak Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala bokk na ci mujaddiduuna yi nga xam ne moom lañ wax ne ñoom mooy mooy ñoom ay mujaddid la te imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala daf doon wax naan mu mujaddidu qarn bu njëkk bi euh, mooy Omar ibn Abdul Aziz voilà ndax moom mi ngi génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax moo tax loolu sàrt la ci mu ci euh, ci mu jaddid ci tënkra maanaam mooy ne il faut que moom mu fekk ku muy dund fekk siècle bi mi ngi génn maanaam siècle bi mu ne day fekk muy génn mu fekk muy dund ci début wu année boobu fekk moom mi ngi fi ba pare nekk koo xamante ne ku ràññeeku la koo xamante ne ci jikko yu sell yu bare bare dafa daje ci moom wala presque yëpp moo tax Euh, lii lii euh, al-Hafiz Ibn Hajar wa rahimahullah mooy ne euh, condition bi peut-être parce que dañ ne ku njëkk ci xarnu bu njëkk bi moom la woon Umar ibn ñaareelu xarnu bi imam Ash-Shafi'i la ndax moom imam Ash-Shafi'i ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu non deux maanaam deux cent quatrième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu maanaam kon nga gis ne siècle bu njëkk bi centième année maanaam deux bi fekk na ko fi fekk ñu xàmmee ko ràññeeku mu nekk ku mag ku ñuy joxoñ waaye mu euh, mu continuer maanaam début wu siècle bi nekk koo xamante ne après siècle bi li ci dégg yëpp nit ñi dañuy mën a jariñoo xam-xamam maanaam koy mën a jël ràññee ko teg ko et cetera moo tax mujaddid bi tegtalewul ni moo gën ci nit ñi ci jamono ji mu dund parce que am na ñoo xam ne di dinañ génn àdduna avant siècle bi di génn te am na ñoo xam ne ñu màgg màgg lañ ñu gën a màgg sax ñu ñuy wax mu mujaddid te fekk ñoom amuñu ah, kii wuñu ku mel ne ñoom imam Malik ñoom ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ñoom imam Abu Hanifa ñoom imam Sufyan as-Sawri ak ñenn ñoom imam Awzaa'i ñoom et cetera ñooñu ñëpp kenn mënul wax ne ñee ñoo leen gën ñi ñi ñuy wax mu jaddi ñoo leen gën a màgg ñoom imam al-Bukhari et cetera rahmatullah al jami maanaam kon mbir mi ajuwul ci maanaam nit ñi bu ñu déggee diw mujaddid la dañuy foog na moo gën ci jamono ci ji déedéet ab caractère la boo xamante ne yàlla da koy may rek da koy defal kenn ci nit ñi loolu sax wuute nañ ci borom moom mi sax rahmatullah wuute nañ ndax mujaddid bi kenn lay doon wala ñu bari la ñuy doon waaye ci di nekk mujaddid moom condition bi lool la kon ku ku ñu ne diw mujaddid la nga xool ne bi siècle bi du dugg fekk ko fi mooy lu moom moom bokku ci hmm. <laughs> <laughs> loolu moom condition la ba pare beneen bi ci des mooy mën nañoo gareendoo am na nag ñoo xamante ne ñoom mujaddid seen jamono la ci lu amul wérén ku mel ne Umar ibn Abd Aziz radiyallahu anhu imam Ash-Shafi'i noonu radiyallahu anhu ku mel ne imam Al-Ghazali après moom mooy mooy cinquième at cinquième siècle bi beneen siècle bi ci tam cinquième bi parce que cinq cent cinq la génn àdduna maanaam moom mooy mooy keneen ki nga xamante ne moom it gaa yi wu ci ak ak imam Ibn Daqiq al-Eid ci septième siècle bi depuis boobu nag depuis boobu amul kenn ku ñu dëppoo ci ne moom la à amaan na imam as-Suyuti rahimahullahu taala ci année neuf cent yi a à part ñooñu amul kenn ku ñu dëppoo ci ne kii mujaddid la amumaa nag léeg-léeg nit ki mën naa nekk mujaddid ci beneen sens mooy ne jamono ji muy dund yeesalal na waa xam diine loo xamante ne nit ñi xamuñu ko woon et wala boog waa adduna bi sax maanaam ci sens boobu ku mel ne imam al-Bukhari yi ku mel ne imaamu Malik ku mel ne et cetera ak ñeneen ak ñeneen alhamdulilah seen liggéey loolu kenn du ko wérante ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen duñu duñu jeex duñu xaar ku mel ne bu dee ci waa ahlu tasawuf ku mel ne imam Sha'rani et cetera alhamdulilah al imam Ibn Ata'illah Iskandari ñooñu kenn du wérante seen seen seen seen seen seen beesal bi ñu beesal ak mbir yi waaye bu fekkente ne ki ñuy wax naan diw mooy mujaddid bi moom moo tax alhamdulillah Hajar wax rahimahullah mu ne. Euh, bu dee az-Zuhri euh, euh, moom moom loolu la doon ak ñeneen ñu ñoom ñoom imam Ahmad ibn Hanbal masalan daf doon wax ne Umar ibn Abdul Aziz mooy ku seq bu njëkk ñaareel imam Shafi'i mais bu ñu xoolee imam ah, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz keese keese keese keese radiyallahu anhu moo dajale mboolem caractère imam Shafi'i masalan le fait que muy taxawaat indiwaat dëgg maanaam ak justice fekk justice commencé réer loolu par exemple moom ni bokkul ci caractère am par exemple ima jihaadul tamit jihaadul tamit par exemple voilà alors que ñeneen ñi def nañ ko alors que Seydina Omar ibn Abdul Aziz moom dafa dajale lépp moom moom moom mooy ki nga xam ne moom dafa dajale lépp radiyallahu moo tax moom mooy ki nga xamante ne mboolem ngir yi dañuy sukkandikoo ci ay wax jàppee ko comme lay nangam ne ah maanaam daal waxoon na nangam wala defoon na nangam radiyallahu mu nekk argument comme bu ñu doon wax sax sangam defoon na nangam wala waxoon na nangam te moom kese moo am martaba boobu ci mboolem taabi yi radiyallahu ta'ala dégg nga mu ne kon euh, yaani maanaam kon bi zalika yaani maanaam hadith moom moo ñu nettali dégg nga kon Abdullah ibn Dinar moo nettali maanaam hadith euh, Umar ibn Abdul Aziz ila qawli ci ba fa mu waxee zahabul ulama dégg nga demu borom xam-xam comme niñ ko waxee léegi am na fii maanaam bu bu bu bu kii buñ bëggoon ak yi may fàtt na lan la dégg nga mu ne kataba bind na waaw loolu la Omar Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala ila Bakar ibn Hazm rahimahullahu ta'ala mu ne ko unzur xoolal maa li nga xam ne kaana nekk na min hadith yi ci hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faktubu na nga ko bind fa inni ndax naka man xiftu ragal naa du sal ilm demuk xam-xam mooy nag jeexu xam-xam wa zaaba ak demuk al ulama borom xam-xam yi mooy dañ dañ doon wax te euh, moo tax euh, moom jotu koo bind moom Abubakar ibn Hazm yi jotu koo bind mu digal ko imam az-Zuhri moo tax imam Bakar dafa génn àdduna imam az-Zuhri moo ko mujj bind moo tax moom la moom Suyuti daan naan awwalu jaami' al-hadith wal athar ibnu Shihab amirun lahu Umar ki njëkk bind téere hadith yi dajale ko mooy Umar ibn Abd al-Aziz ku ko ko digal mu ne Umar mu ne Umar man noonu kat imam az-Zuhri ibnu Shihab az-Zuhri ku ko ko digal Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu mu ne wa awwalul jaami'u lil abwaabi jamaa'atun fil 'asri dhuqtirabi kabnu Jurayj wa Hushaym Malik ha wa Ma'mar wa waladul Mubarak wa ki nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a dajale xam-xam xadiis yi ba pare def ko nag ci ay bunt parce que imam Az-Zuhri daf doon dajale ci xadiis yi noonu rek waaye ki ko njëkk a dajal te te kan jëlee na ko ci moom Abul Yamaan moo ko jël ci Shuayb mu jëlee ko ci moom Az-Zuhri masal waaye Ibn Shihab amilon mu ne ki njëkk a dajale awal jaamel abwaab bi ci bunt yi kan la mu ne jamaatu mbooloo lañ fil aaxiri ci jamono ji ñu dundoon ñoom bi iqtiraab bi jege jegewaan ko mooy siècle bu njëkk bi maanaam deuxième siècle bi à partir de année cent jàpp deux cent ñoom ci lañ bind téere yooyu mais ñoom ñëpp ay maas lañu woon ay mag lañu woon nekkoon ay maas yu loon bind téere yi mu nekk Ibnu Jurayj Ibnu Jurayj fan Makka wa Husaym mooy Ibnu Bashir al-Wasiti Malik Ibnu Anas ca Madinatul Munawwara kële ca Wasit Husaym ca Wasit Ibnu Jurayj ca Makka Malik ca fan Madina wa Ma'mar Ma'mar mooy Ibn Rashid as-San'ani ca Yaman wa walad al-Mubarak ca Marwa mooy al-Marwazi ibn Abdullah ibn Mubarak moom gis nañ ko ci ñu gisaat ko ak ñu mel ñeneen ñu mel ni ñoom imam al-Awza'i ca Sham et cetera rahmatullah ala al-jami' ñoom ñii ñooy jamono ji période boobu ñoom ñoo dajale bind tiiri hadith yi waaye wa awwalul jaami' bi iqtisaar ala as-sahih faqat al-Bukhari ki nga xamante ne nag moom moo njëkk a dajale te yam kese ah limité wu rek ci li wér kese kese kese dajale wu boole wu ci leneen mooy imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi doon am na ñu xam ne imaamu Maalik moo ko njëkk a def ngir ne mu waxtaan lu yu wérut amuñu ci et cetera waaye imaam al-Bukhari rahimahullah ni mu ko indee ak ni mu ko defee borom ko muy en tout cas ci moom lañ gën a dëppoo voilà bu dee imaam Maalik wuute am na ci waaye imaam Bukhari. kenn wuutewul ci ne moom moo njëkk a def loolu rahmatullahi alayhi mu ne qaala bi risal bu tafsir fi awal kitaab la haddathana Isma'il ibn Abi Uways gisoon nañ ko rahimahullah mooy doomu seeru imaamu Malik rahimahullahu ta'ala Isma'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amr al-Asbahi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah mu génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu deux cent vingt-septième année la mu ne qaala mu ne haddathani nettali na ma Malik imaamu Malik mooy imam daaru hijra bi nga xamante ne moom mooy borom euh, waa Madinatul Munawwara ala sakinihaa afdalu salaatu wassalaam euh, nekk imam nekk imam bu mag bi foofu euh, bi mu amee dix-sept ans la tàmbalee lañ ko teg samp ko biir Madinatul Munawwara dix-sept ans mu nekk foofu nekk ki nga xam ne mooy fatwa bi ubbee waaw al imam ibnu Uyayna rahimahullah moo tax mu ne hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax naan eh, léegi tey nit ñi di wër xam-xam fu ne waaye duñu gis kenn ku leen koy ubbee wala maanaam kenn ku gën a yey ci jàngale ko que imaamu daarul hijra imaamu madina bi mu ne imaam Maalik la doon te xam nga ibnu eh, ibnu ibnu eh, ibnu Uyayna lu tax boole wuñ ko ci bi lu tax parce que moom moo leen gën a nekk xale tuuti mu ne Malik mu ne an Hisham ibn waaye eh, imam Ash-Shafi'i daf doon wax naan bu dul woon imam Malik ak Ibn Uyayna kon xam-xam day daal di jógee ci eh, Hijaz bi rek péninsule arabique bi moom dootuñu fa xam-xam eh, imam Malik Abu Abdullah mi ngi génn àdduna 93e année ginnaaw wax na ne 94e année la comme imam Layth ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala an Hisham ibn Urwa moom tamit gisoon nañ ko gisaat ko Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al ibn Khuwaylid al-Asadi radiyallahu radiyallahu ta'ala anhu jami'an abiihi baay muy Urwata ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu moom tam gisoon nañ ko gisaat ko an Abdullah ibn Amr ibn al-As sahabi bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu nabi moom tam gisoon nañ ay mbiram gisaat ko mu ne qaala dégg naa sami'a qaala mu ne sami'tu dégg naa Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne inna Allaha li wégoon mooy bur Yàlla la yaqbidu du nëpp al-ilma xam-xam intiza'an di ko rocc mu nekk ak rocc goo xam ne yantazi'uhu da koy rocc min al-ibadi ci jaam yi maanaam ci yeneen i waaye su dul ulama mooy ci dënnu borom borom xam-xam yi maanaam yàlla tey bu ci xam-xam du fekk gaa yi yor seen xam-xam ñu jékki-jékki toog rek ñu ne he man de xamatuma di he fàttalikootuma dara ci li ma xamoon mbir mi du demee noonu loolu mën nay am ci kenn kenn benn benn léeg-léeg waaw léeg-léeg ngir ay sababu accident wala feebar wala euh, liggéey buñ leen liggéey jabar buñ leen jabar wala xeetu yu mel noonu waaye du am. Euh, mu nekk en masse nii rek borom xam-xam yu jékki-jékki rek toog ñu bëgg a xëy bëgg a julli gaa yi duñ mën faatiha wala yu mel noonu lool du demee noonu <coughs> dégg mu ne walaakin waaye nag yaqbidu dana ngëp al ilma xam-xam bi qabdi ci ngëp bi muy ngëp al ulama borom xam-xam bi maanaam xam moom borom bi nu mu koy yëkkatee mooy day day jël borom xam-xam yi di rey par benn benn dañuy jékki-jékki rek ñu ne ah borom xam-xam diw dem na de mu daan dem comme amuñu ñu leen lu tax. parce que ñoom jàngale wuñu parce que ñoom tax ak kiiwuñu boo déggee diw génn àdduna amul ku ko remplacer loolu du tagg ci moom ah. loolu du tagg ci moom parce que euh, lu tax mooy ne bàyyiwu fi ku bàyyiwu fi ku mën a taxaw li mu doon taxaw li mu ni melo mooy mooy mooy mooy liggéey bi def na loolu lay tekki loolu lay tekki à moins que mu nekk koo xam ne vraiment il est irremplaçable parce que loolu day am na ñoo xamante ne mais kenn mënu leen remplacer comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye bàyyi na Seydina Abubakar radiyallahu anhu mbir yi avancé diine ci ñëw na ba yegg si na tey fii mu toll Seydina Abubakar radiyallahu anhu bàyyi na fi ñeneen et mbir mi ngi noonu mi ngi toxaloo imam Malik bàyyi na fi lu dul jeex ci ay borom xam-xam noonu la demee donc xam-xam maanaam euh, noonu la mbir mi demee euh, d'ailleurs hadith bii nii Euh, nekkul ci Muwatta bu Yahya ibn Yahya al-Laythi Yahya ibn Yahya al-Laythi rahimahullah mooy nekkul ci ci riwaaya boobu nekkul ci lu ëpp ci riwaaya Muwatta yi ci benn riwaaya Muwatta la nekk wala ci beneen mooy bu Ma'n ibn Isa Ma'n ibn Isa euh, rahimahullah wala euh, ki ci def wala bu Abdullah ibn Wahb rahimahullah ñaar yooyu ñaar ñooñu ñoo ko solo moom ab Ismaïl ibn Abu Uways rahimahullahu taala solo na hadith bi ci imaamu Maalik waaye nekk ci Muwatta bu Yahya ibn Yahya al-Laythi ah, rahimahullahu taala mu ne inna Allaha li wër mooy bur yàlla laa yaqbidu du nga ko naal ilma xam-xam intizaan ci ci rocc ko yan ci rocc ko xam ne yan yoo da koy rocc min al-ibaad ci jaam yi walaakin waaye nag li fi nekk mooy yaqbidu day nëb ak ilma xam-xam di xab bi ci nëb bi muy nëb al-ulama borom xam-xam bi hatta mbek iza lam buñ demee ba jamono joo xam isa buñ demee ba nga xam ne lam yubqi desatul lam bu dee mën na lam yabqi mooy desatul lam yubqi bàyyeetu aaliman ab borom xam-xam ittaxada bu ko defee nag mu commencé jàpp iñ nit ñi ru'as ru'usan ay njiit am na ci yenn yeneen riwaayaat buy abu abu zar ru'asa maanaam ay ay njiit maanaam mooy ñam moo ru'us moo ay bopp mooy ay imam rek mooy njiit maanaam les têtes là les têtes pensantes wala kii ñooñu léegi dañuy nekk ñoo xam ne juhaalan ay ñu riir riir ñu màgg lañ maanaam wa ay ignaar lañ xam nga dafa am ignorant am ignaar <laughs> ah, ñaar ñooñu duñu benn ñoom ay ignaar lañ maanaam xamuñu ni dara ay vrai vrai vrai vrai vrai ñu xamul lañ loolu ñu jël leen nag teg leen ci kaw place yi ñu leen di teg dañ leen fay teg parce que Ah ñooy sol grand boubou yi wala parce que ñoom ñoo dëkk dëkk sàngam wala parce que ñoom ñooy doomi ñoom samba wala parce que ñeneen maanaam dañ leen fay teg pour cause yoo xamante ne wala tout simplement ñoom la nit ñi gën a euh, ñoom ñoom ñoo nekk ci ci ci poste yu mat yi loolu day am ñoo teg nañ leen fa parce que ñoo yor poste yu mat yi wala teg nañ leen fa parce que Euh, politiquement ñoom lañ fexe ba ba samp leen pourquoi parce que euh, ñoo gën a euh, ñoo gën a jaxasoo politiciens yi et cetera et cetera et cetera maanaam lu bare bare mën naa tax parce que lobby moo tax ñu teg leen fi ñu leen teg yooyu yëpp day am waaye lu ci mënti xew mooy nit ñi dañuy commencer def ba dëkk boo dem ñañ fay teg di leen junj di leen teg nga xam ne bu ñuy waxtaanee wàllu xam-xam ñooñu la indi teg bu ñuy indi ci rajo bi ñooñu la ñuy xëcc teg. bu ñuy woo tere bi ñooñu lañuy indi teg bu ñuy def conférence yi gàmmu yi màggal lu ñuy mën a def ñooñu la ñuy indi teg bu ñuy waxtaanee diine bu ñu waxee rek ne ñoom la ñuy indi ñoom ñooy ñu décret yi wala yu mel noonu ñooñu dañuy nekk ñoo xamante ne dañuy réer bu ñu demee ba loola xam nag te daanaka lool moom ku ne suñ jamono ji ci la bokk du bàkkaar mu ne fa fa fa su ilu bu ko defee ñu di leen laaj na dégg nga faaf taw bu ko defee ñu ubbee bi xayri ilmin ci lu teguwul ci xam-xam bu ko defee ñuy wax mais bu ñuy wax wax ji du ab du nekk xam-xam du tegu ci daray xam-xam waaye bu ko defee fa dallu ñoom ñu sànku ngir ne ñoom comme xamuñu dañuy sànku te ñoo ñoo nekk ci poste yi ñoo nekk ci ñoom lañ jiite ñoom lañuy wax ne ñooy ñooy njiit nit ñi jullit ñi fa dallu ñu sànk ni ñoom ñu sànku ñoom la ñuy waaye wa adallu dañuy sànk nit ñi tamit ngir seen wax seen jëf seen doxalin lépp lépp nit ñi buñ ko gisee dañuy yaakaar ne lii mooy diine fekk dara du ci diine mu ne qaala Firabri euh, al Firabri moom mooy euh, al imam Muhammad ibn Yusuf ibn Matar ah al Firabri bi nga xamante ne moom Abu Abdullah mooy daakantalam moom moo solo Sahih imam al Bukhari mi génnee àdduna deux cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi cent na dégg na Sahih Imam al yi année deux cent quarante-huit ci la njëkk dégg Sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu ga mu déggaat ko deuxième fois mooy année deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax moom ñaari yoon la dégg euh, Sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu moo tax ci ñi solo Sahih imam Bukhari yëpp daanaka moom moo ci def maanaam mu ci mujjee génn adduna donc imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala nee na am na keneen ku ko mujjee génn adduna am na keneen rek kenn kese waaye ñi waxta ñi nga xamante ne ñoo solo Sahih Bukhari te Sahih Bukhari siiwee ci loxo moom la moo tax riwaayaat yi ñu gis yëpp dañuy dem ba ci Muhammad ibn Matar comme niñ ko gis Muhammad ibn Yusuf ibn Matar al-Firabri rahimahullahu taala dégg nga mu ne qaala haddathana Abbas Abbas bi moom mooy Abbas ibn al-Walid an-Nafsi rahimahullah xam nga wax ji li tax wax waxul qaala xam nga Euh, ab ab ab baax parce que bu fekkente ne kii la imam Badruddin imam Hafiz Ibn Hajar rahimahullah tuddul kan la imam Badruddin ak ak ak moom ak imam Qastallani ñoom tudduñu kan imam Badruddin al-Ayni rahimahullah daf lay wax Abbas ibn al-Fadl mooy Abu imam Ibn Majah rahimahullah kese moo solo te du euh, ki nga xamante ne moom la Abbas bi mooy Abbas ibn al-Walid an-Narsi rahimahullah moom mi ngi génn àdduna deux cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, li nga xam ne nag moom la te lu ma a souligner la moo tax kii la am na tamit euh, euh, am na tamit Abbas ibn Abd al-Azim koo xamante ne mooy Abbas ibn Abd al-Azim du kooku tamit parce que kooku ci beneen génération bi la bokk maanaam bokkul sax ci génération bi maanaam plutôt deux cent trente-septième année la génn àdduna mais euh, moom kenn ci ñoom solowul xadiisam il faut que ñu comprendre qaida bi jàpp ko te bu ko fàtte imam al-Bukhari imam al-Firabri rahimahullah am na ay ziyaadaat maanaam ay ndollent yu mu indi ci Sahih imam al-Bukhari rahimahullah comme fii mais yu néew lañ bëriwul comme fii ni mais saa yu ko indee benn condition la ci teg mooy ne ki muy soloo ci moom ki muy soloo ci moom hadith ci ci moom kooku day fekk ne sëriñu imaamul Buxaari amma Abbas bii nga xam te ne moom mooy Abbas ibn al-Walid an-Nafsi rahimahullah imaam al-Bukhari rahimahullahu taala ñaari yoon rek la yee ci moom ñaari yoon benn bi mooy ci kitaabul maghaazi fi mu waxe ba'su nabi sallallahu baabu ba'su nabi sallallahu alayhi wa sallam Abu Muusaa al-Ash'ari wa Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ilaa yoma buntu boobu ci la waxee haddathanaa Abbaas ibn al-Waliid te moom mooy an-Nafi aamalla muy benn beneen bi nga xamante ne moom la solowee ci moom mooy kitaabu manaaqib hmm. ci baabu alaamaatu nubuwwati fil islaam ci buntu boobu ci la solootal hadith Abdul euh, Abbas ibn Walid an-Nafsi ñaari buntu yooyu ñaari yoon yooyu ceeb se la imam al-Bukhari rahimahullah soloote fii lañ mën a wax ne mooy ñetteel bi te du imam al-Bukhari moo ko soloo ci moom al-Firabri moo ko soloo ci moom rahimahullah mu ne qaala nee na haddathana Qutayba te moom mooy ibnu Sa'id rahimahullahu ta'ala mooy ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tayyib ibnu abdullah as-Saqafi mooy Abu Raja rahimahullah gisoon nañ ko mm-hmm. ak moom moo def sitta solo nañ ay hadiisam ba des ibnu Maaja rahimahullah ndax ibnu Maaja fekkiwu ko mi ngi gën a adduna cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. euh, mi ngi génn adduna euh, mi ngi génn adduna euh, deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne qaala qaala haddathana jarir te moom mooy eh, jarir ibn Abdul Hamid ibn jarir ibn Qurt ibn Hilal rahimahullahu ta'ala dakkanta la mooy abu abdullah al-Ruz ar-Razi al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 110e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 108e mi ngi génn àdduna 188e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 187e an Hisham te moom mooy ibn Urwa mu ne ndax wax wax ju mel nii waxoon a ne nahwa ak misla wu am na différence rahimahullah taala kon euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah taala solowaat na ko ci hadith numéro 7307 imam Muslim ci ñaari yoon ci hadith numéro 2673 euh, imam euh, at-Tirmidhi solo na ko ci hadith numéro 2652 imam ibn ma imam ibn Majah rahimahullah hadith numéro 52 imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 6511 6787 ak 6896 ñoo ñoo ko solo ci waa ashaabu kutubu sitta moo ci aljamaa rahimahullahu ta'ala mu a baabul guntu hal ndax yuj'alu yuj'alu def na def lin nisaa'i ñeel jigéen ñi yawmun bis ala hida maanaam ci beral leen ko fil ilmi ci xam-xam xam nga bunt bii ñetteelu yoon su fu muy waxee ñu beral jigéen ñi ay jàng njàngale fi ñetteelu yoon la bii mooy ñetteel yoon bi mu ko ci sax ci ba ci kitaabu laal bu njëkk bi moom mooy gisoon nañ ko mooy baabu taalimul rajuli amatahu wa ahli maanaam waa ji jàngal mm-hmm. euh, jaamum bu jigéen ak soxnaam mm-hmm. ñaareelu buntu bi euh, gisoon nañ ko moom mooy ah baabu wala izatul imam lin nisaa voilà wa ta'limihinna mooy kon daf leen di am njàngale waaye foofu dangay ngay gis ne euh, beral boobu beralu bërëb la ngir ne dafa waxtaan ak góor ñi ba noppi dafa waxtaan fekk góor ñi dégguñu jigéen ñi mu yaakaar ne dégguñu comme que mbooloo mi dafa bari woon jigéen ñi ca gannaaw lañ nekk mu daal di jóg dem ba ci jigéen ñi fañ ne mu waxtaan ak ñoom loolu mooy kon daf leen a beral la bërëb ñaareel fii nag mooy ñetteel mooy ñu beral leen bës mooy jamono. Mm-hmm. mu nekk kon ñu mën nañ leen a beral jamono ak bët mm-hmm. dégg nga kon fii moom mooy ñetteel bi nga xamante ne moom la euh, moom la moom la ñu mu ne qaala bil isnaad muttasil fii awwal kitaab li haddathana Adam gëj nañ ko gis ah Adam ibn Abi Iyas ah rahimahullah ta'ala ci kitaabul iman lañ ko gëj a gis ah, Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman rahimahullahu ta'ala Abul Hasan al-Basri rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ñu ne deux cent vingt-et-unième année gàddaay ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk jaamukatu yàlla bu màgg màgg rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a qaala haddathana Shu'ba ku guddoon par parce que ku que moom dafa gis na imam Shu'ba ah. te soo xoolee ñi imam al-Bukhari di solo ci ñoom lu ci ëpp buy solo ci Shu'ba fokk dina am ñaari nit ñu dox ci digganteem ak imam Shu'ba hmm. waaye Adam ibn Abi Iyas rahimahullah ta'ala parce dañ naan qaala a wax qaala haddathana Shu'ba ah maanaam ñooñ kon mu am ko dox ci digganteem waaye Adama bi moom dafa guddoon ban moom mu ne haddathana Shu'ba ibn Hajjaj amul war a waatak rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-sixième année ginnaaw ga dem sa sam daata am nañu ne quatre-vingt-deuxième année la wala quatre-vingt-troisième waaye mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala haddathani ibnu Asbahani mooy Abdurrahman Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Asbahani noonu la gën a siiwee rahimahullahu taala nga xam ne Kufi la woon Kufa la dëkkoon rahimahullahu taala dañu Euh, qaala mu ne sami'tu Aba Salih mooy Zakwan Zakwan as-Samman az-Zayyat rahimahullahu ta'ala imaamu waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam nekk taabi'i bu mag mu gën ci wéy ci dàqantalam Abu Samman wala boog az-Zayyat wala boog as-Samman ah, Abu Salih la gën a siiwee Abu Salih waaye Zakwan la tuddoon mi ngi ñu gën a siiwee ci az-Zayyat Zayyat ak as-Samman ñoo bëgg presque li mu teg Zayyat mooy borom diw bi diw yu bari yi as-Samman Samman xam nga as-Samman mooy lu niil mooy ci maanaam mooy. Zayyad Samaan ngir ne da daan jël euh, euh, loolu la liggéey en fait jël ay diw diw di koy jëlee Madina di ko yóbbu Kufa di ko fa jaaye ak yu mel noonu loolu moo tax az-Zayyat as-Samman euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan waasa fekke na bis bi ñuy buum Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu gis na sahaaba yu bare bare radiyallahu ta'ala anhu waaye Euh, ci li ki mu gën a jànge mooy Seydina mooy mooy mooy imam Az-Zuhri rahimahullahu euh, ta'ala rahmatan wasi'a waaye fii moom euh, moom moom moom mi ngi génn adduna année bi Seydina Omar ibn Abd Aziz génn adduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la génn adduna mu ne an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Salaba ibn Ubayd ibn Abu Jarr yuhaddithu muy mu ngi nettali an Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu maanaam di jëlee seen Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mooy Ansaari abu moo gën a siiwee ci dàqanta la mooy Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam donte am na ñu wax leneen ci ay mm, euh, ci ay mbiram moom ci xale yi la bokkoon jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bari lu mu soloo ci moom nga xam te ne ci ñu ñu solo ci juróom-ñaar ñi gën a bari luñ soloo xadis ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom ci ñooñu la bokkoon ah voilà mooy mooy mooy mooy ñaar moom daal imam Suyuti rahimahullah ta'ala na ah, wal muksiruna fi riwayat asar Abu Hurayrata yalayhi ibn Umar ah, ah, wa Anas wal xabru kal Xudri wa jaabirun wa zawjatu nabiyyi mm-hmm. voilà sa salaama mooy juróom-ñaar ñooñu te al kal xudri yi al xudri yi al xabr mooy kat mooy seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moo ne kon ñi ëpp ci niñ soloo ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sahaaba yi juróom-ñaar lañ kon al mukthiruuna fi riwaayatil asar mu ne Abu Hurayrata seydina Abu Hurayra moo ci ëpp fuuf sax mm-hmm. radiyallahu yali ibnu Umar ah yali ibnu Umar mm-hmm. radiyallahu mooy Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala voilà mu ne wa anasun te mooy xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ah wa anasun wal xebru xebru moom mooy fóore bu mag bi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kal Xudri mooy Abu Sa'id al-Xudri wa Jaabirun mooy ibn Abdullah al-Ansari wa zawjatu nabi ak soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha kon sayyidina Abu Sa'id al-Xudri radiyallahu ta'ala anha qaalat nee na an-nisaa qaalat Yonent bi sallallahu nee na qaalat an-nisaa nee na jigéen ñi nee nañu <laughs> euh, maanaam ci riwaaya euh, Abu Zar Abu Zar moom qaala an-nisaa'u la qaala an-nisaa'u waaye yeneen riwaayaat qaalat an-nisaa'u jigéen ñi nee nañ li nabi ñel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ghalabana noot nañu alayka ci yow ar-rijaalu góor ñi kon nag faj'al defal lanaa ñeel ñu yawman bis min nafsika ci sa bopp maanaam xam nga góor ñi li tax ñu noot yeneen ci ci jigéen ñi ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy mu góor la kon góor ñi lay faral di àndal buy fuy dem góor ñi lay faral di nekkal maanaam góor ñi comme souvent dañuy nekk góor ñi jigéen ñi di nekk ak jigéen ñi loolu mooy li noot mais sinon ci jotaayam xam nañu hadith yu bari léeg ñu gis jigéen sàngam ñëw na ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax nangam beneen nii ci jour Korité bi ni wala ci jour Tabaski bi boog euh, ni ñu toog ndax ne day def xutba jigéen ñi dañu nekk ci ginnaaw naka noonu bu julli jotee day taxaw ci kanam jigéen ñi ne ci góor ñi ne ci ginnaaw xale yi ne ci seen ginnaaw jigéen ñi ne ci ginnaaw wax foofu ñëpp ci yam et cetera maanaam mais bu fekkente ne nag dañoo dem ci situation yoo xamante ne maanaam mooy dans la da de tous les jours mënul di nekk di toog jigéen ñi nekk ak ñoom comme ni muy nekkee góor ñi voilà lu ba pare jigéen ñi tamit day am ay mbir yoo xam ne léeg-léeg da leen di gaaral ci per jamono ji yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di mën a nekk ak ñoom donc moom mais nag ñoom nag ñu ñëw nag ngir ne ñoom it dañoo bëgg xam-xam hmm. ñoom ñëruñu comme jigéen ñu bari ah. nga xam ne waaw mais ñoom dañoo bëgg xam dañuy ñëw voilà laaj yeneen bi sallallahu ñun vraiment dañu bu ñu sañoon bokk ci xam-xam bi ñu bu ñu sañoon voilà ba pare mu ne nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne nag fajal defal la naa ñeel ñu yow man bis min nafsika sa bopp maanaam kon wutal ñu bés spécial boo xamante ne bés boobu moom xam nañ ni ñun ñooy ñëw nekk ak yow wala ñu am fu ñu daje nga fekk suñu nga nga jàngal mm-hmm. nga nga di ñu waxtaanal mm-hmm. mu ne waaye fa wa'adahunna mu dig leen yawman bis na muy tafeeg fii ñoom fa na mu daal leen di waar maanaam mu dig leen bis boo xam ne ci lay tafeeg ñoom mu waar leen wa amarahunna mu dig mu di leen digal waaye kon noonu la daan def leen daan digal maanaam gis nga dajeeg ñoom bi daanu nekk ay waxtaan yoo xam ne bariwul njariñ xam nga. di dem bay daje kii ñun teg ni rek jotaay bi jotaayu xam-xam la ngay nekk li vraiment ay wax yoo xamante ne vraiment bariwul njariñ loolu euh, vraiment vraiment lu déplorable la dégg nga mu ne kon wa wala ngay waxtaane loo xamante ne tey man bu ma ko bëggoon a xam vraiment mënoon naa seeti keneen quoi jarul may dem ci koo xam ne diine laa yaakaar wala boog loo xamante ne vraiment su ma ko bëggoon a xam damay seeti théâtre kat yi hmm. ak yu mel noonu non vraiment dégg nga moo kon nag wa amarahun na mu daal leen di digal fakaana nekkoon na nag fii maa ci li nga xam ne qaala lawoon na moom la leen waxoon ne leen maa amul minkum kenn minkum na kenn ci yéen imra'atun di soxna di jigéen tuqaddimu boo xam ne jiital na maanaam jiital na salaasatun salaasatan ñett min waladiha ci ay ci ay doomam maanaam koo xamante ne jiital na ñett ci ay doomam amul kenn ci yéen illaa ludul kaana dana nekk lahaa ñeel ko xijaaban ak kiiraay min an-naar ci sawar maanaam jiital sa doom mooy mooy nga génn mu génn adduna fekk majeuragul ndax am na ci yeneen waaye fu mu koy waxe ci yeneen i xadiis yoo xamante ne daf naan koo xamante ne dafa jiital mais fekk nag ñoom majeuragul maanaam xale yi majeuragul jiital gi nag mën naa nekk ne dafa jot naa gane àdduna wala boog dafa gan dafa dafa dafa teel a dem laataa muy gane adduna yooyu yëpp xeetu jiital la waaye mu ne loolu borom subhaanahu wa ta'aala daf koy def ba moom day tax xale boobu mooy nekk kiiraay buy dox sa diggante yow ak safara maanaam non seulement safara du la lakk du la laal waaye tamit yàlla dafay def ne safara euh, yow am fait doo sax gis ndax day nekk kiiraay sa diggante ak safara léegi mu ne bu dee boo amee ñett la wax mu ne fa qaalat mu wax imra'atun jigéen ne was na tey ni waaw ñaar nag fa qaala yéen saa sam ne was na tey ni ñaar tamit ah. di dinañ ci ñëw insha allah ci yeneen i xadis yoo xam ne dina ko indi yoo xam ne dafay wax sax ne même benn même bu dee benn la waaw loolu moom moo tax ku am maanaam ku ñàkk doom ak yooyu bu mu bu mu ko jàmbat lu bari mm-hmm. na jàpp ne borom bi lii moom moo gën ci moom amaan na daf koy aaral lu bare bare bare la koy la koy aaral hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na ko hadith numéro mille deux cent quarante-neuf mille deux cent cinquante et un mille six cent cinquante-six sept mille trois cent dix mais shawaahid yi bokk ñun bu ñuy wax yi shawaahid yi bokku ci mm-hmm. waaw xadis bi imam Malik rahimahullah indi na ko xadis numéro 631 632 imam Muslim rahimahullah indi na ko euh, ci euh, six six mille non deux mille six cent trente deux ñaari yoon deux mille six cent trente trois ak deux mille six cent trente six ñaari yoon imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 1060 imam An-Nasa'i rahimahullah indi na ko xadis numéro 1875 1876 1877 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1603 waaye Euh, imam ahmad tamit rahimahullah indi na ko fu bëree bëri rahmatullah alayhi kon imam abu dawud moo ko solowul ci waa fa am kutubu sitta mu ne euh, ñu def buntu bi mujj bi insha allah taala mu ne baabu buntu man ki nga xam ne sama dégg na shay an dara faraja naam wax nga dëgg qaala haddathana bisnad muttasil fi awal kitab ilay muhammad ibn bashar mooy ki ñuy wax bundaar ah <laughs> voilà dégg nga ndax dafa dajale woon lu bare bari ñu naan ko bundaar waaw mooy fi ñuy fi ñuy bu ñuy fi ñuy dajale tàndarma yi mm-hmm. bu ñu ko kiiwee di ko dajale foofu loolu la ñuy tuddee bundaar mm-hmm. moom nag dañ ko daan wax bundaar ngir mokkal ngir mu daan mokkal lu bare bare fu bare bare la daan ñu naan ko bundaar mm-hmm. dégg nga moom Muhammad ibn bokk na ci ñi nga xamante ne waa waaw saabu kutubu sitta yëpp soloo nañ ci moom directement maanaam ci directement danaan ko gërëwoo lu bari le fait que imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo hadith bi ci Sahih maanaam moom mi ngi euh, génn àdduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Gundar Gundar mooy Muhammad ibn Ja'far moom euh, maanaam doom la doomu jiit lay Shu'ba la amala gis nga maanaam bi exemple la bu ñu doon wax naan la xam nga Adama la wax Adam qaala haddathana Shu'ba booboo gën a gàtt ndax naazil la waaye fii hmm. mu ne moom Abu Abdullah la tudd Muhammad ibn Ja'far Abu Abdullah mooy daakatam al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi saa sax nañu ne cent quatre-vingt-quatorzième année borom jaamu jaamu ko yàlla bu màgg la woon te ku sii woon la tamit ci gi mu dëggu ak dëddu adduna gi mu dëddu adduna qaala haddathana Shu'ba amirul mu'minina Shu'ba ibn Hajjaj ibn Ward al-Ataki Abu Bistam al-Wasiti rahimahullahu ta'ala cent soixantième année de génn adduna comme ni ñu ko waxee ginnaaw gàddaay yéen sa qaala mu ne an Abdurrahman ibn Isbahani moom gisoon nañ ko léegi an Zakwan mooy as-Samman Abu Salih az-Zayyat rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu sahib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi hada ci hadis bi mhm. maanaam mu nekk li ñu jëm ci hadis bi mu ne wa an Abdurrahman al-Asbahani ci même càllale gi moo tax mu indiwaat ko mhm. maanaam ab du taaliq mhm. ci même càllale gi moo tax mu fii mu wax bi hada moo tax mook xaa ñooy nuroo mu ne bi ci lii moo ne an Abdurrahman ibn al-Asbahani mu ne qaala sami'tu Aba Haazim maanaam fii la wuute mooy mooy mooy Abdurrahman al-Asbahani mooy madaarul xadis ci moom la xadis bi wër-wër mu ne Aba Haazim mooy euh, wal euh, mooy Salman Aba Haazim Salman al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala euh, mi ngi génn àdduna centième année ginnaaw gàddaa bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne cent unième année ginnaaw gàddaa bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom mook moom mook moom mook Zakwaan ñoo Abu Sarih ñoo ñoo bokk ana bi ñu génnaat nag sayyidina Umar ibn Abdullah radiyallahu anhu waaye bii paa mu ne an Abi Hurayra daf ko jël sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na xoolal subhaanallah hadith bi xam nga tax mu ndiko lii mu ci teg mu ne qaala daf cee teg ne salaasatan ñett la ñoo xamante ne lam yablughu musuñoo jote alxins sa bàkkaar xins mooy bàkkaar comme ni alquran wa kaanu yusirruuna ala alxins al azim ñoom da dañ doon xuur ci ba xuus ci bàkkaar bu mag maanaam mooy ak xempi foor yi moo tax biñ ñëwee fële yat ka ah, mooy yataxannas kaana kaana yataxannas mun a ay yata'abbad awaan ah, voilà ci xadis bu njëkk xadis ñaareelu xadis wala ñetteel bi ah ñetteel bi ñetteelu xadis bi mooy ci Badul Wahyi imam Az-Zuhri daal ne ay yata'abbad voilà ngir leeral mooy ne xen voilà maanaam ngir bañ ñu yaakaar ne Eh, yata xam na ko mooy day doon def bàkkaar mais li muy teg mooy yata abbadu maanaam mooy da doon sori bàkkaar yi dégg nga waaw bi def nañ ko hmm. mu ne baabu buntu man ki nga xam ne sami a dégg na shay'an dara faraja waaye muy delloo waa fii ci moom xattaa mbéta mu daal koy xam fa rajaa mooy muy la faala rajaa forme bi forme faala la faala foo ko gisee lu ñuy defante la qaatala mooy xeex na xeex xam nga kenn du ko def yow kese xeex na voilà hmm? hmm? non hmm. waaw loolu riwaayu Abu Zarr la falam yafhamu te dégg maanaam mooy comprendre ko moo tax voilà mooy man sami'a shay'an ah ku dégg dara falam yafhamu te dégg ku ku ku ku dégg dara ci nopp falam yafhamu te dégg ko ci xel mooy comprendre ko farajaa mu delloo maanaam muy delloonte maanaam moom muy muy revenir à la charge pour laajte fii mbét hatta yaarifa mbéte moo xam ko qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Sa'iid ibn Abi Maryam mooy Sa'iid ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim moom mi ngi gën ci ci Abu ibn Abi Maryam al-Jumahi rahimahullahu ta'ala mu ngi koy ñu ngi koy dàqantale Abu Muhammad mu bokkoon ci siqaat yi bokkoon ci waa Misra nekkoon boroom xam-xamu waa Misra. bokk euh, rahimahullahu euh, ta'ala moom moom mi ngi génn dañ ko daan wax tamit Abu Fatima maanaam Abu Muhammad dañ ko tamit Abu Fatima rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna deux cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi mi ngi génn euh, wala bokk cent quarante-quatrième plutôt cent quarante-quatrième la gane adduna deux cent vingt-quatrième année ci la génn adduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala axbarana Naafi' ibn Umar te moom mooy Naafi' ibn Umar ibn Abdullah ibn Jamil ibn Amir ibn Huzaym ibn Salman ibn Rabi'a ibn Sa'd ibn Jumh al-Qurashi al-Jumahi rahimahullahu ta'ala al-Makki moom moom yaayam Ummu Walad la woon Ummu Walad mooy koo xamante ne jaam la jaam jaam maanaam nit ki Euh, day am jaamam bu amee jaamam bu xësee am ak moom doom bu am jaamam bu jigéen bu amee moom doom euh, léegi dootu ko mën a dootu ko mën a jaayati dootu mën a jaayati jaam kooku la ñuy tuddee umul wala maanaam yaayu doom bi maanaam kooku léegi fii lay nekk soit da nga koy da koy goreel wala mu goreel boppam wala nga wala wala wala wala wala wala nga toog noonu ak moom mais dootoo ko mën a jaay keneen ba boo bu génnee àdduna yow boo génnee àdduna day libre keneen kenn du ko doon tamit booy génn àdduna muy libre moom sax génn àdduna mooy liberté <laughs> dégg nga mooy naafee ko Ibn Umar ibn Abdullah ibn Jamil moom mi ngi génn àdduna 169 yu mu amee. ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy qaala haddathani ibnu abi mulayka te moom mooy abdullahi ibnu abi mulayka al ahwal rahimahullahu ta'ala muy abdullahi ibnu ubaydullah ibnu abdullahi ibnu abi mulayka rahimahullahu taala moom ñu ngi koy wax Abu Bakr wala Abu Muhammad mi ngi génn àdduna cent dix-septième année wala ñu cent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo taxeek lu bare bare ci ay sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci taabi'i yu mag yi radiyallahu taala anhu mu ne an na jëlee na ci Aysata mooy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu nabi di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa na kaana moom dane nee day wax ci mbir nee na kaanat nekk na koo xam ne laa tasma'u du dégg sey an dara laa ta'rifu boo xam ne xamu ko illaa lu dul raajaat dana delloo si waat fii ci mbir mi moom hatta mbéta ta'rifu ko saa yu ko saa yu déggee dara bu yent bi saa sallam waxee dara wala mu dégg daal denn genn ci sahaaba yi wax dara wala yu mel noonu wala ku mu dégg nga wax dara daal moom bu fekkee comprendre lul moom dana dellu si waat à la charge ba keroog comprendre maanaam dellu si waat à la nag te telewul ne danaan la répéter li nga waxoon répéter li nga waxoon ngay waxaat jëmmi wax ji déedéet loolu te telewul loolu maanaam mais daf lay poser question ci biir wax ji lam ca comprendre maanaam li lënt ci moom ci biir wax ji voilà kon lu tax nangam waaw kon lu xew tax kon lii nuñ koy déggee kon nu may comprendre lii lay fekk voilà moo tax it loolu itam maanaam kuy jàngale tam warul di di gaaw a mer ci yu mel noonu maanaam wax na nangam c'est vrai que ki comprendre ko mu mu leeralal ko ko waaye li bon nag moom mooy mu leer na léegi mbir mi leer na waaye ñuy perte temps en fait <laughs> mu ne wa mu ne wa an te it li wër-wër mooy na nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa waxoon man képp koo xam ne xuusiba ceytu nañ seen mbir rek os di ba dañ lay mbugal maanaam am na ci beneen waaye mooy man nuuqisha man noonu la xisaab xisaab maanaam ku ñu luññutu dëgg dëgg say mbir dañ lay buggal auzubillah qaalat moo Aisha sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha fa qultu ma ne awalaysa mu ne xanaa du yaqulu wax na allah bur yàlla ta'ala aji kawe ji fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiira comme ni mu wax ci sootu inshiqaq fa ammaa man uutiya kitaabahu bi yamiinihi fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiira képp koo xam ne jox nañ la sa tiiri sa registre sa uh, ndeyjoor mu ne fa sawfa xeesif naa yu xaasabu ceytu xisaaban ak ceytu yasiran bu yomb te yeneen bi sax am nee na ku ñu mu ne mu ne waaye man xosiba xosiba bu ñu la luñutoo rek maanaam bu ñu ceytoo rek maanaam bu dee teg nañ compte yi xool rek les comptes yi rek daañu la mbugal te borom subhaanahu wa ta'aala wax na ne ku ñu cey ku ñu koo xamante ne dañ ko jox tiiram ci ndeyjooram moom su fekkee dañ koo régler compte compte yi toppatoo nañ ko waaye ci anam gu yomb. kon loolu moom kii dañ koo teg kon loolu mu muy tekki qaalat mu ne fa qaala mu daal di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne innama li am res mooy zalika loolu al-aaradu ah euh, kooku gaaral la tudd gaaral mooy présentation kooku dañ naan ko bon saa yow defoon nga lii ak lii ak lii bon lii lañ la ci fay et cetera ko mbir mi daal mooy l'état des lieux kooku état des lieux lañ ko defal mm-hmm. ne ko waaw léegi nag lii lañ lay fay waaye képp koo xam ne dañ koy topp waaw lii nangam lu tax nga defoon bi lii nangam lu tax nga defoon nii moo tax mu ne nag voilà kin waaye na man képp koo xam ne noo ko sax luñ ñutuñ mën mi ci ci boppam mooy moo tax kon ñu alxisaaba caytu bi kon ñu gis de alxuraan bu ñu wax alxisaab xisaab ndekete kon ñaari façon xisaab ñoo am mm-hmm. xisaab bu njëkk moom la ñuy tuddee al ardu mooy gaaral présentation beneen bi mooy niqaash nga xamante ne moom da ngay ñëw ñu lu ñutu affaire yi bu baax kon ñaar yooyu ñu am mhm. bon yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam daf ko doon wax naan ko loolu xisaab la alquran ni mu ko waxee noonu la waaye man fii man nuuxisal xisaab laa doon wax mhm. ku ñu lu ñu dëgg dëgg ay mbiram yaxalif day alko waaw rien que bu la borom subhaanahu wa ta'aala laajoon ne la waa léegi parce que comme ni mu ñëwee ci beneen xadis mooy ci ñëw ne man yàlla def naa jaamu yàlla li nga ma digal def naa ko li ma tere bàyyi naa ko kon nag man amul dara lu ma la kii mais biñ ko toppee weewi rek xéewalu weewi we bi ko yàlla may xéewal googu donc bi mu ko xoolee la mu war a tollool fekk na mbooleem la mu jaamu woon yàlla fekk na romb na mu yaa dem na matalowu ko la dina ko la deges na <laughs> bi la yàlla may yëpp temps bi rek yow yàlla moo la may xel bi nga koy jaamu moo may temps bi koy jaamu may la cër yi nga koy jaamu may la euh, Ah, nga nga nga nga am possibilité def ko amul dara dox sa diggante nga jaamu yooyu yëpp moo la ko may ba noppi tenirul rigueur ci yu baree bare julli gi juróom rek laa la ci laaj mais fexeel ba def ko ah mais nag juróom rek la koor gi moom ba def ko nag mais benn weer dong laa la ci laaj et cetera. Euh, hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi war na hadith numéro 4939 6536 ak 6537 imam Muslim hadith numéro 2866 la ko indi ñaari yoon imam Abu Dawud indi na hadith numéro 3093 imam at-Tirmidhi hadith numéro 200 2426 ak 3337 ak imam euh, euh, kon ñooñu ñoo ko indi kon imam an-Nasa'i ak imam Ibn Majah ñoom ñoo imam Ahmad ibn Hanbal daf ko indi ci lu bare bare rahmatullahi ala al-jami'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 Xaarija waaw Qaasim ibn Muhammad waaw Urwa ibn Zubayr ibn Awwam waaw Sulaymaan ibn Yasaar Yasaar Ubay Ubaydullah waaw ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Mas'ud ak Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf moom dañu wute ci ay mbiram moom ak Salim ibn Abdullah waaw ak Abu Bakr Abu Bakr boobu la ngir ngir xool konteel kon Qaasim ibn Muhammad déedéet ci la bokk alqa xolo ah. di aywa nañ jëlaat al-Qaasim ibn waaw al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq ah, radiyallahu ta'ala anhu hmm. Sa'id ibn Musayyib waaw Urwa ibn Zubayr waaw Xaarija waaw ibn Zayd ibn Thabit Sulaymaan ibn Yasaar waaw Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud waaw waaw Abu Salama maanaam dañoo wuute wax nga dëgg dañoo wuute ci ñett ñi ndax Abu Bakr voilà voilà moo tax mu ne la mu ne la euh, mu mu mu mu xas euh, al-Iraqi rahimahullahu ta'ala dane euh, abu abu salamatan aw salimu daan aw fa fa Abu Bakr xilaaful qa'im voilà fa Abu Bakr waaw moom dañoo wuute wax nga dëgg jazakumullahu khairan waaw dañoo wuute ci ne ci ci fuqaha sabay la bokk mooy Abu Bakr ak na Hatim rahimahullahu ta'ala beneen bi mooy xadis numéro cent un waaw am dañuy dañ ko jële Seydina Abu Saïd al-Xudri waaw mu wax ni jigéen ñi nee nañ ba pare mu nettali lañ wax maanaam lañ fa digal jigéen ñi hmm. wala ndax mursalu saxaaba la wala déet waaw waaw loolu mën nañ ko tuddee mursalu saxaaba yi hmm. parce que moom fekkewu ko ngir ne jigéen ñi rek ñoo fa nekkoon waaw mën nañ ko tuddee mursalu saxaaba waaw ñetteel bi mooy lan moo dox diggante xalabatu zann kal muhaqqaq la yazaalu shakk illa bi yaqin euh, ñoom ñaar jege wantoo nañu sauf que xalabatu zanni euh, xam nga al xaqu mooy mooy kii al yaqiinu la yuzaalu bi shakk hmm. euh, yaqin mooy loo xamante ne sikki sàkka mënu ci am yaqiin mooy loo xamante ne daf laa leer masalan tey ndax yow existé nga loolu yaqiin la ci yow ak ci man ñu la xam xam naa ne existe nga loolu moom ma ci duti euh, mu am lu ñuy tuddee zann zann mooy njort mooy damay wax dama naan euh, parce que zann dafa am ñaar dafa am zann bi nga xamante ne mooy bi bi noot ak zann bi nga xamante ne moom lañ gën a noot njort nag mooy bu fekkente ne li ñuy faral di tuddee zann te looloo tax mooy mbir mi su ma amee benn doute ci benn affaire ma am doute ci benn mbir su fekkente ne doute boobu dafa am loo xamante ne sama njort ci loolu la gën a dem loolu la ñuy tuddee zann li nga xamante ne moom lañ gën a noot moom la ñu tuddee wax mais su fekkente ne dafa gën a dem ba benn niveau bi ci kawe dañ koy tuddee vann comme tey par exemple am naa doom mais kan moom wax ne doom jooju man maa ko jur xalabatu vann lay demee mooy li ah xalabatu vann la donte dem na ba yegg ci niveau yàq yi maanaam fi mu toll lu ma la mën a wax ne la yaqin am na ci itam yaqin wóor na leer na amul dut amul dut ci man mais euh, yàlla mbirum dafa yéeme mën naa nekk ne danga te juruma ko loolu mooy xalabatu ban yaa ngi dégg euh, loolu loolu nag moo li nga xam ne leer na nañ ni mënoo ci juum ñoo yem maanaam fi mu toll bu ma ne sama doom day leer na ma ne maa ko jur loolu xalaatu ganni la moom ak tey ma taxoon ne mu ne man man mu leer ma ne ma existé noonu la ma leeree ne maa jur sama doom loolu ci xalaatu ganni laa ko teg waaye moom ak li mu li leer kal mu xàqaq moom mook yaqin ñoo yem mook yaqin ñoo dem ba nuroo tant bu ñuy wax nag laa al euh, al yaqinu laa yuzaalu bi shakk c'est parce que shakk ak zann du benn shakk mooy sikki sàkka mooy lan mooy diggante ñaari mbir may toog di xalaat ndax bii la wala bii te amul benn bu ma ma mën a yëkkati nootal ko hmm. euh, xam nga bu ñu xoolee ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala bi muy wax ci julli ku ku dem ba julli ñett ñaar xamul boo xam ñaar la julli wala ñett wala ñett la julli wala ñeent wala ñeent la julli wala juróom euh, fi muy waxee ne na nga segg dem ba seetlu ba xam lan moo ci dëgg na nga ko na nga jéem a seet zann njort bi dëgg gi loolu zann lay teg tey par exemple bu ma demee moo tax ci comme ni Hanafi yi rahmatullah ak ñu presque yeneen fuqaha yépp mooy balaa muy xool ndax damay sujjóot qabla salaam wala baara salaam damay jàpp ne noot na wala il faut que d'abord ma segg xool ba xam dinaa jàpp dëgg waa wala dëgg mooy lan mooy masalan su ma seetloo ne saa yu ma taree deuxième rakka tout le temps sourate Ikhlas lay tare par exemple moo mm-hmm. gis ne. en tout cas li mu mujjee tari nii biir suuratul Ixlaas bu booba damay daal di jël zang bi teg ko ci kaw mbir mi parce que zahir mooy li li feeñ li feeñ day daal di noot léegi comme que mbir moom moo feeñ mooy daal di noot léegi bu damay daal di mën a jàpp loolu par exemple su fekkente ne damay taaya ma jékki-jékki di dute ndax taaya bu njëkk bi laa toll wala ñaar taaya bu mujj bi laa toll su fekkente ne maa ngi gis sama bopp jékki-jékki di tari salaatu ala nabi bi te d'habitude loolu du ma ci juum war ak yu mel noonu yooyu damay xam ne kon non kon ci ñaareel bi laa toll ngir ay indice yu may mën a wan ne ci lii nga nekk wala nekkoo ci lii buñ demee ba mu mel noonu léegi xalabatu zann laay jëfandikoo loolu mook lii la wóor ñoonu ko hmm. contrairement ak contrairement ak su ma doon su su même avec indice boobu maa ngi continuer di am ci kisàkk sikki sàkk mooy sikk mooy loo xamante ne ñaar yi amul benn bu ma ci mën a wax na bii moo gën a jege dëgg amul benn dara parce que amul benn indice extérieur bu ma mën a identifier ci mbir mi loolu mooy achak comprendre voilà léegi bu boobaa su loolu amee moom lañ lay wax ne yaqin bi jiitu woon sikki bii du ko dindi mooy amoon naa jàpp balaa muy julli jàpp na instant bii ñëw naa julli toog maa ngi waaj a julliwaat mooy sikki sàkk ndax am naa njàpp waa wala déet sikki sàkk ba ma njëkkoon maanaam sikki sàkk bi du dindi li jotoon wóor maanaam tey fi mu toll nit ki mënu toog ne ñoo ko sawaaye yaakaaroon ne sa jabar ji fase woon nga ko affaire bi indi dut ci moom mais comme que li ko leeroon mooy jabar bi moom fase wu ko woon loolu moom moo leeroon avant mais léegi lii nii li muy dute mooy ndax fase na ko waaw wala déet dañuy jàpp ne jotu koo fase yaa ngi dégg soo ma lebalee 1000 euros ñu dem ba jëmmi jamono may xalaat naa la saa yooyu mais est-ce que affaire bi fayam naa la ko non non est-ce que fayam nga ma ko wóoruma ah bu boobaa dañuy jël yaqin bi mooy ne fay mooy ne 1000 euros yi mi maanaam mi ngi gàllu sama loos ba léegi. loolu mooy yaqin bi waaye léegi nag lan mooy sikki sàkk gi mooy ndax fay naa ko waa wala déet ñu ne la déedéet lu wóor al yaqiinu laa yusaanu bi shakk waaye foofu nag lay ñëwee beneen qaayida mooy laa yutabaru bi zannil bayyin xataw du ñu bàyyi xel njort boo xamante ne dem nañ ba mujj mu leer ne lii ndekete ak njuumte la woon dégg mm-hmm. bu te ne dafa am lu ma njortoon ba njort googu tax ma jëfandikoo ko parce que sharia dañ koy dañuy jaamu yàlla ñun ci njort hatta moo tax at yi fiqh yu bëree bëri bëri ci njort la tegu ci njort la tegu masalan tey euh, ndax euh, qunut faraka la ci julli mooy julli suba par ndax farata la ci wala dañ ko ci sopp wala day yàq julli ñett yi yëpp ay borom xam-xam wax nañ ko ñett yëpp boo demee ci ngir yi ñett yëpp lañ wax voilà xanaa fi yeeg xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom dañ ne kunóor day yàq julli bokku ci Shafi'i dañ ni farata la ci julli boo ko deful julli suba sa julli du baax Maliki yi ñu ne dañ ko sopp loolu ci boo ci jàpp ba jàpp ne lii lay jaamoo yàlla loolu ci njortu la tegu teguwul ci yaqin lu tax teguwul ci yaqin parce que dalil yi dañoo dóorante te mënoo wax ne imam Shafi'i li mu wax moo ëpp doole li imam Abu Hanifa imam Ahmad wax te mënoo ni imam Malik moo leen gën a dëgër la wax rahimahullah rahmatullah ala jami' li nga mën a wax mooy ñoom ñëpp li ñu nekk képp ku ci jaamu yàlla jaamu nga ko ci kaw njortu gu noot mooy xalabatul sanni bu boobaa sharia daf ko yéegi maqaamay muhaqqaq da ko yéegi maqaamay yaqiin loolu tax moo tax boo ci def te jàpp ne lii moom mooy li may def ngir imam sàngam lii la wax te dama koy def ngir ne jàpp naa ne li mu jàngale nii nii lii dëgg lii mooy nii mooy sunna lii mooy diine donte ñi ci def weddiwu ma seen wax bu ma jàppee loolu di ko jëfe loolu mooy jëfe ci xalabatu zanni la tegu njort bu noot la tegu waaye bu boobaa yàlla daf may fayee fayu koo xamante ne daf koo leeroon ni mbir mi ñi moo tax ñu naan xalabatu banni kal muhaqqaq alors que al yaqinu la yuzalu bi shakki mm-hmm. loolu mooy ne am na lu wóor ba noppi lu fi toog kenn mënu koo dindi bu ñu demee nag ba sikki sàkk am ci moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ci hadith ibn Abdullah ibn Zayd ibn ah, ah, Zayd ibn Asim ah, Sayyidina Abdullah ibn mun noonu lam na Asim radiyallahu anhu Zayd ibn Asim radiyallahu anhu mu ne shakar rajul am na euh, shukir rajul dinañ ko gis insha allah ci Sahih parce que hadith Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ci imam Muslim la mais bii mi ngi ci Sahih Bukhari shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu ash-shay'a fi as-salah yéen saa sam ne ko laa yansarif ci riwaaya bu Sufyan nooyee na rahimahullah laa yantaqim wala de laa yantaqim hatta yasma'a sawtan aw yajida riha su fekkente ne nit ki mu ne dañoo jàmbat nit ki dafa ñëw jàmbat ci yonent bi sallallahu alayhi fekk ne moom la ne ko dafa am koo xam ne maanaam moom boppam dañuy def def la ci julli gi ne dafa am lu génnee ci moom ci ci biir julli gi kon ni jàppam dafa toj yonent bi sallallahu ne ko bul yëngatu bul puus balaa ngay puusi déggal il faut nga dégg lu lay wan ne sa njàpp toj na wala am xet gu la xeen buy wane ne sa njàpp toj na maanaam loolu moom mooy ne. limu mu mooy amoon naa njàpp mhm. li mu wóorul mooy njàpp li toj na ci mhm. sikki sàkk laa ne mhm. sikki sàkk googu nga xam ne wóorul amul dara lu ci leer amul ndooru ndox maanaam maa ngi je suis mitigé loolu bokkula ak tey nit ki maanaam jortam noot ci dara bokkul mu de ko nag kon bu loolu moom ci nga xam ne al yaqin la bi shakk maanaam ñaari mbir yi am na c'est vrai que jege wantu nañ mais am nañ subtilité bii dafay aju ci li nga xamante ne moom mooy ci li may sukkandikoo ngir jaamu yàlla alors que bee moom mooy lu sax la ba noppi waaye euh, euh, euh, sikki sàkk bi mooy ne affaire bi amul dara lu leer maam sikki sàkk foo ko dégg mooy amul lu leer waaye njort foo ko dégg mooy mbir mi daf maa leer ba mu des nag am na benn njort bu bon mooy njort lu ñaaw moo tax mooy tanibu kasiran min az-zanni foofu lay wax parce que inna ba'da az-zanni ismun dee leen mooy ndiku lu bari ci njort yi mais njort googu mooy njort gi ñu noot mooy wax bi mooy def def parce que njort moo tax ma ne la ñaar la dafa am zannu rajih ak zannu marjuh ak zannu rajih ak zannu marjuh wala zannu ghalib ak zannu maghlub maanaam njort gi nga xam ne moom lañ noot ak gi ñu nootul gi noot moom la ñu tuddee rek zann de manière générale bi ñu noot moom moo la ñu tuddee wax mooy def def la mooy loo xam ne sama imagination rek ka ma ko jox mm. ak samay supposition loolooy wax mm. mooy damaa nekk ci ay supposition ak ay imagination mm. loolu xam ngeen ni <laughs> dëgg voilà loolu boo demee nag njort gi ngay am nag par contre bu fekkente ne mbir mi leeru la soo demee ci lii aju ci nit ñi li ngay jàpp ci ñoom lu ñaaw mbir bu la leeru waru ko jàpp moo tax mu ne mooy tandiku leen njort mooy njort gu ñaaw boobu lu bari ci njort mooy yu ñaaw yi parce que am na ci njort yi te mooy njort gu ñaaw gi loo xam te ne loolu bàkkaar la voilà yaakaar naa walla sala subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin